baaxoo àndeek yéen bis bu nekk ci weeru koor bi dellusiwaat nañ tey ji incha allah fas yéene àndaat ak yéen ci waxtaan yi nga xamante ne mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman moo koy taxawu ci fii ci Darou Moukhty ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog jataayu borom Darou Moukhty tey muy Serigne Cheikh Khady ñu fas yéene àndaat ak yenn tey jii incha allah ngir dalal kenn ci ñi nga xam ne fas yéene nañoo ànd ak ñun ngir bokk jàngat ay tomb yoo xam ne lépp dafay jëm rekk ci lu ñuy yokk ci suñu wàllu diine ki ñuy dalal tey di sëriñ Xaadim Mbakke mu sëriñ Moustapha Abdul Aziz jóge ba Touba guy mbind bokkoon ak ñun tamit jataay bi nga xamante ne moom lañ njëkkoon a amal ci weeru koor wi ci bis bu njëkk bi mu àndoon ak Serigne Saliou Mbacké mi mu Serigne Modou Fatou Khari ñoom ñaar ñëpp ñu àndaat tey jii incha allah ñëw ngir ànd ak ñun jataay bi lépp rek jëm ci lu ñuy yokk ci suñu wàllu diine. bala ñu koy jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo def rek. dañuy xamle rek aslëf ci ay jaar-jaaram ci wàll gi nga xamante ne ci li yëngutu muy jàng ak jàngale sëriñ Xaadim mi ngi tàmbulee njàngum alxuraanam ci géde ci sëriñ bu ñu wax sëriñ Mbay Géey moom moo moo ko tàmbalil njàngum alxuraanam waaye ab diir bu gàtt la fa def waajurum jële ko fa yóbbu ko gasaan foofee tamit jàng na fa aslëf waaye ginnaaw bi waajuram taxawalee daara ci Touba guy mbind la ko jëlee foofa andi ko ci biir daara jooju nga xamante ne waajuram moo ko sos foofu noonu foofee la mokkale alxuraan ba bind fa ñetti kaamil ginnaaw bi mu bindee kaamil ba noppi ci la ko waajuram yëkkati eh, yóbbu ko ci daara ju daara yi sëñ Abibu Mbàkke muy béréb bu mag boo xamante ne ñu baree bari jaar nañ fa foofee la tàmbulee njàngum xam-xamam ginnaaw bi dafa jógee ñëw fii ci Daarul Muxti ci kër Sëriñ Abdourahmane Mbacké di foo xamante ne béréb boo xamante ne ñu baree bari jaar nañ fa fii ci kër Sëriñ Abdourahmane gii la mottalee njàngum xam-xamam ba lu baree bari ci téere yi nga xamante ne moom lañ war a xamlu ci daara yi majalis bi mu xamlu ko fii ci kër Sëriñ Abdourahmane ginaaw bi mu fi noppee tamit dafa continuer ci liggéey boobu rek muy jàng ak jàngale bi mu delloo Touba ci la taxawal daara joo xamante ne ñi ngi koy wooye Manbaul Ulum muy daara alquranul karim moom mi mooy saytu daara jooju waaye nag yemul ci loolu am na beneen école boo xamante ne mi ngi ci Touba ba tey ci boori idipol bi ñu koy tuddee ba tey tamit man baaxul ulum école boobu moom tamit moom mii mooy ki nga xamante ne moo koy saytu kon mën nañ ñoo wax ne moom léppam génnu jàng ak jàngale rek ci biir loolu def na ay gëstu yu baree bari def na benn gëstu boo xamante ne mi ngi ko def ci wàllu euh, miraas ñu koy tuddee mu yassiru si'ar fi ilmi al miraas wal xisaab mu war a ci lu mat juróom-benn téeméeri bayit yoo xamante ne way na ko ci wàllu miraas ak calcul yi nga xamante ne moom lañu def ci biir miraas mu def tamit beneen taalif boo xamante ne ci wolof la ko def moom ñu koy tuddee euh, sulamu sibyaan ila itqaani rasmil quraan mu jëm ci wàllu alquraanul karim ak niñ koy bindee mu way ko moom nit ci wala ci wàllu wolof ba tey am na yeneen taalif yoo xamante ne def na ko am na yeneen masiyati yoo xam def na ko waaye ci gàttal rek euh, lii lenn la ci ay jaar-jaaram yoo xamante ne mën nañ koo tudd fii ci bi mu fas yéene seq ak ñun tey nag waxtaan woo xam ne kenn ku nekk ñun war na laa yitteel rawatina koo xamante ne borom njaboot nga muy jigéen ji nga xamante ne mooy jigéen jigéen sénégalais sénégalaise ak ak naka lay dunde diineem ndax li ko diineem sant lépp mi ngi koy def ni mu ko ware su fekkente ne def ko ana lan moo ko waral su fekkente ne tamit euh, xam nañ loolu ba noppi naka la ñuy saafaraa loolu loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun tey jii incha allah kon mu nekk tomb boo xamante ne tomb am solo la boo ne kenn ku nekk ñun war na ko bàyyi xel euh, xamaa ne bala ñu ko jox kàddu gi ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba Serigne Ousmane Mbacké mu sëriñ xalit moom la ñuy fas yéene dal ci jataay bi mu fas yéene waxtaane euh, min amradil mujtama mooy feebaru feebaru suñu société bi moom loolu mooy li nga xamante ne moom la sëriñ Ousmane Bakke mu sëriñ xalit fas yéene waxtaan ak ñu suba insha allah buñ ci jógee tamit ci alxames ji fas yéene nañoo dalal sëriñ Abdou Khadir Mbacke mu fas yéene waxtaan ak ñun an nizaamul aalami al jadid muy ni àdduna biy doxee tey jii nii bu demee ci àjjuma incha allah Cheikh Assane Syll lañ fas yéene daral mu fas yéene seq ak ñun waxtaan ci kayfa turabbi tiflaka muy naka nga yare sa doom bu demee ci àjjuma ji wala ci gaaw bi sëriñ Atou Diagne bu isbu tarxiya moom lañu fas yéene dalal fii mu fas yéene waxtaane aalamiyatu daawati sayxil xadim wooteeb sëriñ Tuubaa yi ni mu daje àdduna bi kàpp noonu la loolu la sëriñ Aatu Jaañ fas yéene waxtaan ak ñun ci eh, dibéer ji al ustaas Abdul Ahad Saane jóge ba dakaar moom lañu fas yéene waxtaane moom lañu fas yéene dalal mu fas yéene waxtaane fawdawiyatu daawati fi Sénégal ñàkk na soog woote jëm ci diine altine ji nga xamante ne mooy jeexat jeexitalu semaine bu ñetteel bi sëriñ ma seex ma sàmba buso moom lañu fas yéene dalal mu fas yéene waxtaane as-Shaykhul Xadim fi zilalil qur'ani wa sunna sëriñ Tuuba ak alquran ak sunna kon loolu mooy programme bi nga xamante ne mooy programme ñetteelu ay bis bi ci weeru koor bi euh, kon xam naa ne li def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ bi di ñaan yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah xam naa ne ñu fàttali mbooloo ngir ne ku am laaj boo xamante ne aju na ci lii incha allah bu waxtaan wi rek euh, bu ñu ko temps bi mayee danañ tontu ci laaj yooyu incha allah billahi min ashaytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil wa mawlana muhammadin al wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabixahum bi ixsaanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu samaxata suyuuxi almuxtaramin xadrat alasatifati walmuallimin fadilat alixwa alkiram assaada wa sayidaat alxaadirina minkum fi hada almakan walmushahidina walmustamiin uxayikum jamihan bi hadihi taxiya al islaamiya wa uxanniukum taxniatan xaaratan bi munasabati hada shahri alkarim shahri ramadan shahri rahma wal magfira wal xitqi min annaar wa uxayi wa uxanniu bi wajhin xaas jamiha aadaa al muassasati al wafaa'i bi xuquuqi al iman wa ashkurukum kama kama usajji'ukum ala hadhihi al jalasaati al ilmiyati al muhimma allati tunaqsimunaha tiwala 'aasa shahri al karim wa ad'u allaha ta'ala 'azza wa jalla an yataxabbala minna wa minkum wa an yu'ayyida al muassasa wa an yuhaqqiqa ahdafaha wa an yajxala zamaratiha altayiba alilmiya duxran kaaminan fi nnufuus li yataqasa bihi aajilan wa aajila ruuxul aqidati wal iman mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci jëram ak santam di jiital ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi ñuy déglu yi toog fii ci jotaay bi ak ustaas yi ak jàngaleket yépp di nuyu mbokk yu tedd yi di nuyu mboolem ñi fi toog ak ñi ñuy déglu ak ñu ñuy seetaan fu mën a nekk ci àddina bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen nuyu ci nuyub lislaam bu tedd boobu nga xam ne mooy taxiyatu ahlil na di leen ndokkeel itam ndokkeel koo xam ne bu sori la ci sunu xol ci weer bu tedd bi nga xam ne mooy saxari ramadanil karim nga xam ne moom la yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxoon ne mooy weeru yërmande yàlla di weeru njéggalug yàlla di weeru gore ci sawara kon jullit bu ko fekkee fas yéenee taxaw ni ko yàlla ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam digle jaaru nañu ndokkeel la ci kon ñu ngi leen ci ndokkeel yéen ñëpp di beral nuyoo ak ndokkeel ñi nga xam ne ñooñu fi tax a ñëw muy mu assasatul ay bi xuquuqil iman di leen sant ci jotaayu xam-xam yu màgg yu tedd yi nga xam ne ñu ngi koy organiser ngir terale ko weer wu màgg bi nga xam ne yaakaar naa dina bokk ci teraanga yi ko gënal ñu leen ci encouragé itam di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu te nangul leen te nangul jullit yépp te itam maanaam jubluwaay yi nga xam ne mu assasa am na ko yàlla na ko sunu borom sottal ci jàmm ak salaam te yàlla na def itam li nga xam ne moo fi ruuse ci xam-xam bàyyi ci gimini borom xam-xam yi fi jaar yépp sunu borom def ko muy loo xam ne dina nekk njariñu jullit yépp ci àddina nekk ko itam ci alaxira gannaaw loolu nag ni ko mbokk mi waxee léegi thème bi tey dafa aju woon ci almaratu alsénégaliyati wa diin maanaam jigéenu Sénégal ak diine xam nañ ne diine lislaam mënees na koo tënk ci ñetti mbir yoo xam ne du ko génn mukk muy ixtixaadun bil xal bi li nit ki di fas ci xolam te loolu moo ci njëkk maanaam pas-pas dafay lu lislaam fonk loo xam ne lépp lu muy digle moo cay jiitu ni nga xamee ne boo dee woor fokk ko pas-pas jiitu koor gi soog a wér boo dee julli itam fokk ko pas-pas jiitu julli gi soog a wér naka noonu l'islam mi nga xam ne mooy ndayi mbi gi bala cee nit a dugg bala ñu laa considéré ci nga bokk foog ko pas-pas jiitu pas-pas bi mooy nga fas ne yàlla moo la bind te yàlla moomu kenn rek la du ñaar du ñett yàlla moo fi yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nga fas ci sa xol ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga fas ko ci sa xol boo ko fasee ci sa xol ba pare nga tudd ko ci sa làmmiñ maanaam mooy ñaareelu sart bi léegi nag nit ki li muy fas ci xolam dëgg la pas am na solo mooy lépp te fii amagut maanaam ngëm mënagut a am pas-pas ni ab fond fondement di mel ci tabax noonu la mel ci l'islam ndax nit ki soo fondement ba tabax du mën a am mukk waaye li muy am am solo diggante nit ki la ak boroomam ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne dañ koo digal mu xeex nit ñi bañ wax ci seen làmmiñ na nañ yàlla mooy benn buur seere nañ ne Muhammad yàllaa ko yónni buñ ko xasee wax nag léegi yàlla araamal na ci moom muy xeex ak ñoom wala muy jël seeni alal wala ju mel noonu kon pas-pas mooy li njëkk ci lislaam te mooy fondement bi ko ñaareel li mu ko waxee léegi mooy seere gi ci làmmiñ maanaam pas-pas bi diggante nit ku ne la ak boroomam ndax kenn ku ne ci ñun ñi toog xëy na woor nga waaye la nga fas ci sa xol yaa ko xam sa moroom xamu ko kon pas-pasu gëm yàlla ki ko gëm la concerné diggante mu ak boroomam la yàlla moo ko ci xisaab bi ko ñaareel kon ni ma ko waxee mooy tudd na yàlla benn bu a Muhammad yàlla ko yi loolu mën nga ne sénégalais yi jigéen yëpp def nañ ndax koo ci ne ab jullit nga waaw la lay wax du ne la mukk déedéet te kon it xëy na gis nañ muy jullee ko war te julli mu ne su ko te waxu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kon xaaj ñetteel bi moo ñu itteel mooy alxamalu bil jawaarih wax naa ne diina ñetti xaaj yooyu la li nit ki di fas ci làmmiñam moo ci njëkk li nit ki ci xolam moo ci njëkk wax ko ci làmmiñ ñu topp ci ñetteele ko jëf lu koy tegtale ci say cër fekk amul itam maanaam julli bi du mën a gën wér ndax nit ki boo nee gëm naa kese nangoo julli nangoo woor nangoo joxe asaka mu ne si laa jàppe ab julli kon jëf ci lañu mën a àtte nit ñi moom lañu yàlla xooloo léegi nag diggante jëfi sénégalais bu jigéen bi maanaam ak l'islam moom lañu bëgg jàngat tey xool ba xam ndax almara ak sénégalais mi ngi pratiquer diineem comme ni ko ko l'islam digale wala da koy def rek comme d'habitude nañ ko baaxoo wala da koy ni ko xelam may rek nga xam ne defu ko def ko tegee ci xam-xam loolu lañ bëgg a jàngat ak yéen tey ndax jëf balaa mën a wér dafa war a dëppoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nit ki nga xam ne dafa bëgg pratiquer dina muy góor muy jigéen dafa jaadu jëf jom teg ko ci xam-xam teg ko ci teg ko itam ci condition yu leer yu wér léegi nag jigéen Sénégal gi naka lay pratiquer diineem loolu lañ bëgg jàngat ak yéen tey ndax jigéen dafa am aw melokaan boo xam ne noonu la war a mel am na ñetti aaya yu ñëw ci alquranul karim yoo xam ne yàlla da ci melal jigéeni aljana ya jigéeni xorul xayni ya ñetti aaya yooyu buñ ko déggee mënees na ci dégg ne jigéen bu baax war a mel ba ci njëkk mooy dana aswaajun mutahara aswaajun mutahara xaasiratu tarf maqsuratun fi qiyam suñu borom dafa aljana yi dañu nekk ñu laab te nit ki saa bu laabee li ñuy wax xolam bu laabee fokk mu ragal yàlla te bu ragalee yàlla fokk ragal yàlla bi dina feeñ ci ay jëfam feeñ ci ay waxam dina feeñ itam ci ab jëflanteem ak moroomi nit ñi te itam dina feeñ ci jukkoom kon aswaajul mutahara moo ci njëkk xaasiratu mooy nga jël sa bët yemale ko ci sa borom kër nga xam ne du ko jege mukk jëm fenn doy loolu yi mu am doo xool keneen ngir leneen nga xam ne da xam ne sëy bi ngay ak moom yàlla moo leen boole ak sàkku barke nga def ngir yàlla moo ko ñaareel bi ko ñetteel nag mooy nga toog sa kër te bañ di bari ab dox bañ ne def li ñuy wax a tabarruj maanaam maqsuratun fil qiyam mooy nit ki toog fa mu dëkk bañ di génn bañ a bari ab dox comme niñ ko miine ci jigéen léegi ñett yooyu lañ bëgg a xool ba xam su ko defee natt ci jigéen Sénégal yi ba xam su ko defee eh, ki koy dégg bu dee jigéen la xay na mën na cee jëlee lu mu jariñoo ndax su fekkee déglu na ko te dégg ci loo xam ne lu ko diineem digal la te daawu ko def mu koy jéem a mu jéem a pour def ko fekkee lu ko diineem teral la lu mu daa sàggan ba di ko def itam mu jéem koo moytu ndax diine ji lu ñor suñu borom tabaaraka wa ta'ala la moo tax mu jël ki mu gën a fonk yónni ko ci ñun ngir mu jox ñu ko ngir ñu pratiquer ko te itam nekkul ne nit ki danaan gëm naa rek maanaam samihna wa ata'na kenn du ko wax samihna wa ata'na la ñuy wax dangay gëm ba pare jëfe li la yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal jëfe li la yàlla sa boo ko defee ci la gëm gi di soog a wére waaye nekkul ne da ngay gëm rek soo paree nga jëfee ko nu la neex kon dina jaadu jigéen gi mu déglu ko pour bu ci gisee lu ko mën a jariñ ci diineem mu jëm koo jariñoo bi ko ñaareel it mooy mën naa nekk njariñ ci góor ndax góor gu ne yàlla dalaa digal nga fegal sa bopp sa wara fegal ko sa ñoñ dasa sa ñoñ soxna ci la bokk doom ju jigéen ci la bokk te mooy li wax ci alxuraan naan yaa ayyuhal latiina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara te nit itam soo ko bëggee fegal sawara fokk nga toppaloo ko diineem maanaam fii topp diine amagul rek fegal ko sawara du a am ndax ad-diin mooy at-tariiqu ilal janna allatii wa'ida al-muttaqun kon waxtaane ko dina nekk lu am njariñ lool ndax jigéen ñi yàlla moo ñu boole ak ñoom ci àddina te mënuñoo tàggoo te itam di ñu bokk muy diine bi mënuñ koo séddoo kon dina jaar ñu di ko waxtaane pour ñoom ñu xam fi ñu teg seen tànk ñu nit ñu xam fi ñu teg seen tànk su ko defee ànd bi mën a nekk ci dal nekk ci jàmm nekk ci ak dolliku itam dolliku njariñ yàlla moo wax ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna gannaaw kenn mënu cee ñàkk sa moroom nag dina ànd bi ñu xam nañ koy tërale mbokk yi bu ñu seetloo sunu borom tabarak wa taala dafa binde góor ak jigéen ci anam goo xam ne dafa am ak wute ndax kenn ku ne dafa am mission bu mu la sant nga war ko remplir ci kaw suuf si mission bu mu la sant nag dalay bind bind bu dëppoo nga mën koo def looloo tax mu wutale leen bu mu leen wutalee nag ñun ñëpp amuñ sikk sàkk ne jigéen moo gën a doyee di góor ci wàllu jismoo maanaam li góor attan jigéen mënu ko ndax jigéen xay na bu ngeen àndoon ci benn mi di dox rek boo doxee na nga mën a doxee léegi nga gëstu doo ko gis ndax yàlla moo talu noonu kattanam moo tax ba tey ni mu feebale ci wàllu kattan noonu la feebale ci wàllu xel moo tax seen borom tabaaraka wa taala di wax naan wastashhidu shahidayni min rijalikum fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra yàlla dafa wax ci alxuraan ne su ngeen bëggee wut seede na ngeen wut ñaari góor yoo xam ne ay mu mukallaf lañ su fekkee ne amuleen ko te mën a am benn góor ak ñaari jigéen ba tey mu baax nga xam ne kon maanaam ñaari góor ñooy taxaw taxawaayu benn benn benn jigéen loolu day tegtale ne xelum jigéen dafa matut ña xelum góor mate ndax bu yàlla ne an tadilla ihdahuma loolu max naa mooy fekkee dafa fàtte détail yi nga xam ne moo aju woon ci li muy seede morom di mën ko fàttaliku ndax xelum jigéen moo toll noonu moo tax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafa ma sa wax ne wax jigéen ñam doon dundal saxaaba ya ne ma ra'aytu min naaqisaati xaqlin wa diinin azhabu li lubi rajulil xaasimi min ihdakunna yaa maxtara nisa mu ne yéen jigéen ñi gisuma daal ku gàtt xel ba mel ni yéen ku ku ñàkk xel ñàkk diina ba mel ni yéen dañ koo laaj ne ko lu tax nga ne dañoo gàtt xel mu daat ne seenu gàtt xel li koy tegtale bokk na ci suñu borom dafa def fee des jigéen maanaam xaaju seede la ci fee des góor maanaam ñaari jigéen ñooy taxaw soog man a am taxawaayu benn góor te loolu xel mu manqué lay tegtale ñu laaj ko ne ko lan moo tax suñu diina manqué mu daat ne kenn ci yéen koo xam ne gis na li ñuy wax régal muy baax du mën a julli du mën a woor loolu maanaam ñàkk diine lay tegtale maanaam mangi diine ndax loolu maanaam nekkul luy dal góor mukk jigéen ñi rek ñoo ko jagoo kon dañu gis ne nit ki dafa woyofum xel xel mu woyof mi mën na koo yóbbu ci mu comporté woo comportement boo xam ne nekkul comportement bu normal maanaam li ñuy wax suluk xayru xawim mën na koo yóbbu itam ci muy roy nit te du xool li mu koy roy lan la maanaam gis kuy dem rek nga jóg toppati te xamoo fu mu jëm mel ne xaw bu garab bu ñu ci mbedd nga xam ne fu ngelaw li jëm rek mu jëm fa loolu maa ngi xel mën na koo tegtale looloo waral nag bu ñu xoolee jigéen Sénégal yi seeni jikko dañuy gis ne li ñuy wax crise la ci am crise bu méttee métti mooy jikko yu day war yoo xam ne bokkut ak yi lislaam bëgg jigéen comporté woo ko ndax ñu bari ci ñoom bu ñu xoolee la leen sariya digal dañ koo bàyyi dañ ko sànni ci ba di roy ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ak ñoom diine di leen roy ci seeni aada yu bare bare di leen roy ci seeni sol di leen roy ci seeni wàccaay ba mën nga ne lu ñu def rek ñu def ko bala yonte bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne la tatabihanna sunnana man qablakum shibran bi shibrin wa zirahan bi sira hatta law daxalu hujra dabbin la daxaltumuhu yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne jullit ñi di ngeen masa dem ba topp sunna ñi leen jiitu woon ñi leen jiitu woon mooy al yahud wa nasara ngeen topp seen sunna ci façon boo xam ne du ngeen bàyyi xel wala ngeen di contrôler ñoom fan lañ jëm ak yéen xanaa fu ñu tegee seen tànk rek ngeen teg seen tànk ba bu ñu fekkoon am pax mu am mbëtt gas sax ñu dugg te da ngeen ca dugg te loolu ku ko xool dina ko gis léegi rawatina ci réewi Europe yi nga xam ne nit ñu ñuul ñi dañu rey tubaab façon boo xam ne bu ñu defee jëf ju doy waar sax yoo xam ne kenn xamul fu mu tege dañ koy rey te loolu yëpp itam ci gàtt xel ak ñàkk xam la bokk loolu la nga waral bu ñu xoolee jikko yi nga xam ne moom lañ miinoon ci jigéeni Sénégal yi fi jiitu woon muy seen maam ya fi xamoon ñoom ci jikko yu baax ak ay qualités yoo xam ne l'islam da ko bëgg mel ne bari kersa lu mel ne ragal gàcca lu mel ne takkaayo ay jikko yu rafet ak sax ci diine l'islam dafa mel ne lañ ci xamoon ci ñoom bu njëkk léegi dafa soppiku nga xam ne mën nga ne contraire bi mu am nga xam ne léegi boo xoolee li ñu miin ci jikkoy Sénégal yi mooy ñu sàggane loolu seen diine ci wàllu jàmm yàlla yi ak bàyyi ay téram ay gone yu jigéen ñu teel a am liberté bu mu ëpp te gone teel a am liberté daante la ci moom gone yoo xam ne xamuñ la leen war seen diggante ak seeni waajur gone yu jigéen yoo xam ne xamuñ la leen war seen ak seen boroom kër maanaam ñoo xam ne xamuñ la leen war ci seen diggante ak seeni doom parce que doom yi dafa am lu ci war waajuram loo xam ne bu ko négligé yàlla dina ko ci topp ëllëg ñoo xam ne xamuñ la leen war ci seeni wujj yi ñu nekkal ci kër gi ndax wut yi bi seen nga dégg ci problème yu dul jeex jigéen ñoo xam ne xamuñ di leen war ci moroom moroomi jigéen yi ñuy dundal ci société bi te kenn ku ne yàlla dafa am lu mu ko sant ci moroomu jullitam te nii yomal xam yàlla da koy xisaab waaw comme yàlla dafa dem ba àgg ci di xisaab eh, diggante ay mala yoo xam ne amuñu xar amuñu xel rawatina nit ñi ndax wajaqa xamul xisaatu bay na jamma wa bayna xarna ali hadalin sama maanaam jigéen ñoo xam ne iñaanante bi dafa bari ci jamono ji ak yàqalante bi bi seen nga dégg fi jigéen bu def bu jëm nangam wala bu def borom këram nangam léeg-léeg nga dégg ko yàqalante bu métti bi ak puukaréew bi ñuy def ci wàllu alal yi ak di ko yàq ci xew yi ak euh, li nga xam ne daal fi lañ toll ci lislaam ci gàttal ci jigéen ñi mën nga ne ñu ci baree bari ko ne jurit nga boobu la lay wax waaye nag li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne jamono ji la ñëw joo xam ne alxuraan rasmu bi rek moo koy def l'islam itam turwaa koy def ñu bari ci jigéen ñi seen l'islam mën nga ne ci turwa la yam waaye ca dëgg-dëgg lañu leen ñu def ko defuñ ko te loolu pour ñu xam ko bu ñu xoolee yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi jigéen ñi ñëwee di jaayante ak moom te yàlla waxoon ko ne ko isa jaaka al mu'minaati yubayihnaka ala an la yusrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yasnina wala yaqtulna awlaadahunna wala yatina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala yaatinaka fi mahrufin fa bàyyixunna wa taxfir lahunna laa suñu borom dafa wax yonte bi na ko fekkee jigéen ñi dañoo ñëw di jaayante ak yow bëgg a dugg ci islam te condition yi ma lay tëralal ñu nangu ci ànd ak yow su boobaa na leen nangul jaayante ka condition yi mooy ba ca njëkk mooy nañ nangu ne duñu bokkaale yàlla ci dara dañ ko bokkaale ci seen ko bokkaale ci seen i jëf te boo xoolee jamono ji xam nga doy na waar ndax bari te ñu ngi koy def mu waxaat ko ne ko bu ñu sàcc itam sàcc xëy na lu bare ka ko def moo koy xam diggante ma jàll la ndax nit ki bu teggee dépasse borom këram wala yu mel noonu itam moom moo ko def la concerné waaye xëy na ñoom xamuñ ko ba tey bu ñu njaaloo njaaloo gi lu bari ci jamono ji la ba tey bu ñu rey seeni doom moo xam xablal wilaadati la aw ba'dal wilaada maanaam bi bi mu ko ëmbee la wala bi mu juddoo pare mu sànni ko li ñu koy def jamono bari na lool wala dem ci docteur ñu yàqal la ko xëy na bari na lu muy am ba tey walaa yatina bi buxtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna mooy nga am doom bàyyale ko koo xam ne du baayam donc feral di gis léegi nit day tollu diggante ma am benn weer wala ñaar ne gaaw tëpp tëppal mayee ko fekk borom kër gi ci xam dara bu sëyee ay weer yu néew rek mu am doom xam nga léeg-léeg nga dégg ko te day bari lool xam nga loolu mooy ilhaqul walad bi xayri abihi loolu islam da koy tere te bari na bi ko bi ci mujj mooy bi gën a ëmb lépp mooy yont bi suñu borom dane ko buñu mën a jaayante yow ci daañu jëfee da nga leen digal bàyyi da leen di tere su boobaa nanga leen nangul jaayante gi te bu ñu xoolee yii daf mel ne safaan bi moom la ñu gën a gis ci jikkoy Sénégalais yi léegi nag comportement comportement bi nga xam ne maanaam moom lañ gis ci ñoom lan moo ko waral te xëy xëy na bu njëkk meluñu woon nii bu njëkk la tane woon fopp ci léegi te léegi changement am na bu baax a baax léegi lan lañ foog ne moo ko waral xay na bari na waaye mënees na koo séddale ci ñetti mbir ñetti mbir yooyu ba ci njëkk mooy ñàkk guñ leen ñàkk jàngal diini lislaam ndax nit ki lu mu xamul du ko mën a jëfe maanaam boo jógoon jëm kër sañ am sa texe xamoo ko doo fa mën a dem kon bala bala nga faa dem foog nga xam ko ba pare bi ko ñaareel mooy ñàkk bu ñu leen ñàkk yar lislaam parce que nit ku ne nañ ko yare rek lay mën a dunde parce que ndab lu ne la ca la mën a seeb waaye du seeb leneen ndab li ci def bisaab mukk muy seeb ndox mu li ci def rek lay ko ñetteel mooy ñàkk bu ñàkk référence parce que nit ki ni ko yàlla bindee mooy day bëgg toujours di toppandoo fekkee ki mu nekkal nag yurut melo yu mën a toppandoo ci moom su boobaa day toppandoo ci keneen koo xam ne mën naa am toppandoo ga du nekk lu gën kon ñett yooyu ci lañ mën a tënk jàpp ne bokk na ci li ñett yooyu ci lañ bëgg a tënk waxtaan yi insha allah taala bu jeexee ñu teg ci ay tafaasir yu ndaw yoo xam ne dañ koy jëmee ci xool naka la ñu mën a def ba régler situation bi a jigéen ñi ni ñu mel naka la ñuy def bañ sottu ko bay pratiquer seen diine dina ko yàlla digale ak yan moyen lañ mën a day nekk ay bayit yu new yoo xam ne dañ koy def ci wàllu wolof fekkee temps bi may nañu ko ñu ko ngeen dégg ko fanweeri bayit ci lay tollu dañ ciy dénk jigéen Sénégal yi pour mu xam na mu war a comporté woo na ko lislaam sant mu mel ne jéem a takkaayoo melo yi nga xam ne moom la ñu tudde ak sifaat ak ijaabiya nga xam ne bu ko takkaayoo fexe ba safaan mu mujj ci rek mën naa àgg fu mu bëgg àgg ci àddina dara bi mu bëgg am mën na ko am ndax bépp jullit bu jigéen boo xam ne fii gëm nga yàlla gëm gu wér gëm yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa gëm gu wér foo bëgg àgg ci baax rek mën nga fa àgg foo yam rek xamal ne sa pëstéef moo la fa yemale waaye foo bëgg àgg rek mën nga fa àgg ndax dañu faral di wax naan lépp li nit wute wute ko nañ ko daa wute rek mën na ko am na ko amoon amee waaye léegi xay na pas-pas yi moo dëgëratul lool te sunu borom tabaaraka wa ta'ala day wax ci alxuraan naan wallazina amanu wa tabaxatuhum duriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim duriyatihim wa ma alatnaahum min amalihi min shay'in kullu mri'in bima kasaba rahin maanaam ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla nekk ci kaw suuf si di jëfee ndigal yàlla di bàyyi tere di jaamu yàlla toujours bu seeni sët ñëwee aw yoon wañu awoon donte ñu leen sax waaye bu ñu amee yéene ji ak dogu gi rek yàlla da leen di boole ak ñoom daraja ëllëg kon nit ki bu gëmee yàlla te farul rek mën naa àgg ci daraja ju ne te Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ci nax gi naan falay sa xalal majdi wal makrumati isa jixtaha haajibun yuhjibu maanaam nit ki ndax boo jógee jëm ci tedd nga jëm ci lu baax amul benn barab bi lay baare maanaam mi ngi aju ci sa pasteef ak sa dogg rek ndax eh, xam naa la politicien bi doon wax naan liñ daj ci diw sangam ak diw buñ ko dajoon ci yàlla ba tey kon nag ne ña nga aras jibril dañu décorer xam naa moo ci ne ndax day bari koo xam ne coono bi muy daj boo xoolee gone yi coono bi ñu togg pour dem Europe ci gaal gi xam nga buñ ko dajoon ci ci yàlla moom yaakaar naa mën nañ cee sori lool borom day def saa bu jógee bëgg lu baax itam lu nuru gàllankoor mën naa am mais bu amee ak dogal rek yàlla moo ko jàppale ndax li français yi di léeb naan euh, l'homme propose Dieu dispose su ko defee les jaabal s'interpose su ko defee la problème se pose maanaam nit ki moo bëgg li mu bëgg yàllaa ko yor yàlla nag bala koo jox foofu day am situation yu mu ko jaarale muy saytaane yi muy doxalee ci diggante ñu di ko xeex fekkee nag maanaam traversé na circonstance yooyu rek mën naa àgg ci lam bëgg yàlla jox ko ko jàmm ak salaam kon ñàkk farlu gi rek moo fi ne waaye nit moom bu farloo fa ñu baax ña àggoon mën na fa àgg ci kàttanu yàlla parce que yàlla leen ko moyante yàlla jeexalut dara wala xadd ala bi si taxaddumin kon yi nga xam ne moom lañ jàpp ne moo waral maanaam inhiraat bi am ci jigéen ñi Sénégalais yi ñàkk jàng lislaam da cee bokk ñàkk jàng lislaam ba pare di jàng njàng moo xam ne si jikko yi muy jëmbat ci ñoom yu te bari bokkut ak la lislaam digle muy éducation française bi fi xew ci réew mi ndax xale bu jigéen bu fekkee dafa màgg xëy na am juróom benn at juróom-ñaar ñu boole ko benn maître wala maîtresse boo xam ne si daanaka la ko wutale ak tubaab ya mooy der bu ñuul waaye jikko yëpp benn la mu di mu éduqué ko bu nekk ak moom ab diir rek fokk mënta ñàkk mu jëmbat ci moom ay jikko yoo xam ne bokkut ak la lislaam bëgg wala mu génne ci moom xam ne lislaam digaloon na ko mu jikko dafa am benn yahud boo xam ne ab américain la am benn téereem bu mu bind tudde ko al alamul arabi al yawma noonu la ko wax ne inna al mar'ata al muslima al mutaallima hiya ab'adu afraadi al mujtama an tahaalimi diin wa aqdiru afraad afraadi al mujtama xalaa jari al mujtama kullihi ba'idan an al islam dacaa wax ne dacaa wax ne jigéen gi nga xam ne eh, maanaam dafa nekk ab jullit ba noppi jàng meneen njàng mu bokkut ak lislaam kooku ñaare mooy ki gën a sori ci jigéen ñi moo leen di gën a sori li leen lislaam digal jamono jane tey itam mooy ki gën a mën a xëcc nit ñi jëme leen ci loo xam ne da leen di sori lislaam kon éducation war nañ cee tey bu baax te eh, Sëriñ Musaa dafa waxoon ne jigéen dafay pettangalu saytaane moom lay rëbbeew góor yóbbu leen niiraane maanaam ndegam nag mooy jumtukaay jëm yi rëbbee fekkee dañ ko indi ci wax ne moom moom la saytaane bëgg kon daf mel ne day yokk moyens yi saytaane bëggoon parce que yor di ci xeexe wala xeej boo ko daasee ba mu ñëw ci lay gën a mën a def liggéeyam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali min an-nisa maanaam bàyyi bàyyi lu ma jullit ñi sama ginnaaw fitna ju leen gën a mën a lor maanaam jullit ñu góor ñi bàyyi lu ma leen fitna ju leen gën mën a lor ci jigéen nga xam jigéen bari waa na ko alku moo la alak te itam dañuy wax naan man shaba ala tayin shaba alayhi maanaam nit ki su màggee ci dara nekk ci ba xaw a màgg day yomb mu nekk ci ba bijaaw kon njàng mi nga xam ne dañ ko ko teel a formé su may tuur rek mën naa tax ci moom te dindi ko dina jafe kon day jaadu xale yu jigéen ñi bu ñu nekkee xale ñu teel leen a jàngal seen diine ndax nit ki bala koo ma togg jëf xëy na moom majeur waaye nag dañ ko ko war a jàngal bala ca àgg ndax dañuy wax naan xol bi ñu gën yaakaar ci moom aw yiwu mooy xol bi nga xam ne aw ay jiituwu ja waaw maanaam ndab li set wicc nga def ci ndox mooy gën a yomb li nga xam ne dafa tilim nga di ko raxas ak omo ak yu mel noonu ndax lañ ko doon raxase mën na caa bàyyi ak xet wala mu bàyyi ca cafka goo xam ne bëggoo ko te yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafa waxoon ca xajatul widaa daaj ne ala wastaw saw bi nisaay xayra maanaam na ngeen di dénkante ak jigéen ñi aw yiw ndax yàllaa leen boole ak ñoom te jigéen itam xelam matut dañ ko war di teete di ko womat na ngeen di déngante ñoom aw yiw kon déngante ñoom aw yiw nag da cay bokk nga jàngal leen ba ñu xam seen diine xam fa ñu war teg seen tànk maanaam jàngal gi nit ki waa juróom góor moo ko war a jàngal baayam fekkee defu ko it borom këram am na ci responsabilité war na ko jàngal fekkee jigéen la jàngal ko ba mu xam ba mu xam alxuraan su mënee mokkal lépp baax na su ko mënta mokkal mën a mokkal mu mokkal waaye alxuraan foofu mu mën a jullee loolu mënta ñàkk su ko defee bu ko jàngal alxuraan karim mu jàngal ko sunna si yonent bi xamal ko itam ahkaamu ahkaamu taxaara lu mel ne alxayd wa nifaas maanaam tafaasi lii ci aju lu mel ne bu gisee regal wala fekkee ne dafa am doom wàllu laabam naka la koy toppatoo ñu xamal ko te loolu itam waajur yu jigéen ñi war nañ ci bàyyi xel baax ndax sëy gannaaw mënta ñàkk jigéen gu ne fas na ko yéene def xay na dana jaadu bala nga koo def ñu xamal la ko ba détails yi ci aj soll laab nga man koo xam bu baax a baax su ko defee ñu jàngal leen atay julli yi ak atay koor atay azaka ak li ko lislaam digal lépp ñu xamal ko jigéen bi li bu mu nekkee xale dafay jaadu xamal ko itam lépp loo xam ne lislaam da ko koo tere lu mel na xeetal bi xew léegi te bari lool lu mel ne mees yeeg ak yëkkati ci seen kàddu ca kaw ak bañ di muuróog ak yàq yu metti yi ñu def ci seen xew yi ak jaxasoo bu mett bi am diggante góor ñi ak jigéen yonte bi da ko daa tere tere bu mettee mett ndax daana wax naan laa yaxlu wan na ahadukum bi imra'atin illa kaana salisuhuma shaytaan maanaam saa bu nit ki wéetee ak jigéen koo xam ne fii nekkut ku mu araamal ci wàllu denc ba pare du soxnaam rek xamal ne saytaane moo leen ñetteel te saytaane moom yaakaar naa ku muy ñetteel pare na pour souffler pour nga tàmbali su ko defee itam olof yi dañu faral di léeb naan euh, góor ci wetu jigéen bu ñu wéetee daf mel ne golo bu nekk wetu garab moom fokk yéeg ba wàcce wala xelam nekk ci yéeg rek waaw moo tax jaxasoo bi moom lu ñu ko mën a moytu moo gën su ko defee kon ñu xamal leen seen diina ndax xam bokk na ci li muy jëriñ nit ki te lépp lu mën a mën a jëriñ rek boo ko ñàkkee da la koy xeñ bokk na ci la muy jëriñ nit ki dina ko dimbali ci mu sàmmonte ak li yàlla digal bàyyi li yàlla tere ngir day xam li ko yàlla digal ni mu diisee masalan ñu bari na ñuy sàggane julli wala ñuy sàggane woor fekk ñàkk xam diisaay ba moo tax ba tey dina tax nga bàyyi li la yàlla tere ndax da nga xam boo ko defee la la ciy topp lu mel ne fen ñu bari dañ ko fal xay na te ñàkk xam diisaay ga moo tax te wala sax ñu def dara loo xam ne fen la te xam ne fen la na benn saxaabi yi bu tudd Abdullah ibn Hamir dafa wax ne waajuram bu jigéen da ko mos a woo benn bés ne ko kaay maam lu ma la jox fekk bi mu ko koy wax yonte bi sallallahu alayhi mi ngi toog mu ko kaay ma jox la yonte bi ne ko loo koy jox mu ne ko dama ko bëgg a jox tàntarma yonte bi ne ko daal na nga xam ne fekkee ne joxoo ko dara loolu nga ko wax aw fen la waaw te xam nga loolu nur na lu woyof trop te fee nit ak diisaayam moo tax ñu jëlee ci Abi Hurayra mu wax ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na nit ki balaa mën a gëm yàlla gëm gu mat fokk mu bàyyi fen même bu doon day kaf sax bàyyi itam werante donte la muy wax xam na ne mooy dëgg te fen itam ak diisaayam àgg na ci ni ko Sëriñ Tuubaa waxee ci Al-Jawharun Nafiis ne saa bu ko nit ki defee ba fen wi génn ci gémmiñam day yéeg ba àgg ci aras aras bi nga xam ne moo gën a kawee ci barab yépp daal ne yàlla man fenu diw laa ci gémmiñu diw laa bàyyi ko diw moomu yàlla na ko rëbbu bu ko defee yàlla daat ko rëbbu ñu bindal ko ay bàkkaaru sol ne ba ñu uhut ci wenn fen wu ne te fen saa bu ko nit ki defee rek day néew mu yem ci wenn fen fokk day fenaat beneen pour dëgërale ko bi mu fen ba pare par exemple bu ñu la woowee téléphone nga ne damaa génn fañ nga génn nga ne ci yor yor xam nga génnoo génn <laughs> gi amut génn gi ci yor yor amut muy ñaari fen su ko defee benn bu ci ne buñu la ci bindeel toll ne la ju amut rek bu ngeen ko seetloo gis ko na nit ki saa bu fenee rek fokk mu fenaat beneen fen pour dëgërale ko fen bi mu pare su baree nag day mujj doy bàkkaar xam naa la la la waykat ba waxoon ne yonte yàlla aadama ak xawaa benn bakkaar lañ def àjjana ñu génn leen fa yow nga nekk àddina bi seen nga def fukki bakkaar pare bëgg dem àjjana xam naa mat naa bàyyi xel su ko defee xam-xam dina tax eh, mu bàyyi jëw ndax jëw lu yomb la ci jigéen ñi te itam lu lislaam tere la lool lool te da koo diisal gan itam ndax da ko yemale ak ànd ak sa mbokk mu faatu ngi jël ko di ko lekk laa yaxtab baxdukum baxdan ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma axiihi mayita fa karihtumu wa taqullah na ngeen ko bañ te na ngeen ragal yàlla mi bind te jëw itam passé wut tudd nit ki wax ci moom dara wala nga wax ko ci lu aju ci moom loo xam ne bu ko déggoon doo ko wax loolu rek mooy jëw xaqiqatul ghibati duna ray bi zikruka xaala sax bi baxdal ray bi aw xaalama bihi taxallaqa bi ma yakrahu law samihahu fal taxlama su ko defee itam xam-xam dina tax nit ki mën a bàyyi rambaaj te rambaaj it baaxut mooy naqalul xadiis bi jihatil ifsaad waxtaanu nit yóbbu ko ca keneen te jubluwoo dara lu yàq te bari na lool te itam yonte bi tere na ko bu baax a baax dina tax nit ki bàyyi reetaan reetaan ak xeebante lu jigéen ñi man la waaye lu yàlla tere la itam te ku ko def ku ne yaa ngi def lu yàlla tere te am nga ci bàkkaar la yasxar qawmun min qawmin hatta an yakunu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in hatta an yakuna xayran minhunna xam-xam dina tax nit ci bàyyi mboolem li ko yàlla tere mënuñ ci dugg yëpp ci jotaay bi ba tey dina tax jigéen ji du tooñ moroomi góoram yi muy dundal ci àddina ndax xam nga jigéen ñi dañu faral di tooñ góor ñi léeg-léeg tooñ gi mooy dafa am benn jigéen boo xam ne maanaam ci occidental bi la bokk bokk ci jigéen africain yi am benn liifaram bu bind tudde ko fannul xalaaqa al jinsiya ma ngi cee wax naan jigéen ñi léeg-léeg dañu tooñ tooñ gu góor ñi li ñeen tooñe dañuy defar seen bopp ba ba mel melokaan woo xam ne fii dafay xaw day doy waar su ko defee melokaan woo mooy tax nañu war a sole seen yére dañ ko ne sole nañu war a muure seen yaram dañ ko ne muure su ko defee nag bi ñu génnee jigéen góor ñi leen di gis ñu leen di fitnaal te loolu tooñ la wax dëgg yàlla tooñ la te jigéen dafa bari pexe bari pexe goo xam ne jéggi na dayoo li ñu faral di wax naan bi saliqa di fexeel Yuusuf alayhi salaam te yàlla musal ko ca pexe yaa jigéen ñi dëkk ba di ko ci ree dafa defaat yeneen pexe yoo xam ne ci jigéen ñi la ko jëmee maanaam da def am pexe mu échec ñu lay ree ngir tërlaat ci meneen pexe ci ko pexe yooyu mel ne rek xam naa euh, benn waaye bu sàccoon portable ñu ko yóbbu police mu sàcc portable police bi <laughs> ñu ko yóbbu ci yoon bi mu sàcc portable police bi xam naa dina yéeme bopp waaye Saliha bi nga xamee ne dafa dafa dafa dafa fexeel Yuusufa yàlla def mu échec dafa defaat meneen pexe woo jigéen ñi ne leen da ngeen dama di invité ngeen daggal ma ndawal gi wa aatat kulla waxidatin minhunna sikkiina wa xaalat uxruj xalayhinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qat'ana aydiyahunna wa qulna xamsa lillahi ma haata basara in haata illa malakun karim te jigéen bari nay pexe bari fexe goo xam ne fii bu yëmut fa mu war a yem daanaka néewaana nit mën a mucc ñoom seenu bari pexe moo tax yonte yàlla Isaa alayhi salaam dañu nettali ne dafa mas a génn dajeeg Iblis mu mel ne dafa jiital ñeenti ñeenti ñeenti mbaam la jiital benn bu ci ne mu am lu mu ci sëf Isa laaj ko ne ko li nga sëf lan la mu ne ko waaw benn bu ci ne daal dama ci sëf sama di ko jaay mu laaj ne ko bu njëkk bi lan la mu ne ko bu njëkk daal li ma ci sëf mooy jeng al jawru mu ne ko jawru koo koy jaay mu ne ko salaatin yi ñoo koy jënd buri àddina yi ñoo koy jënd mu ne ko bi ci des loo ci sëf mu ne ko alxasat inaan ku koy jënd alxulamaa borom xam-xam yi bi ko ñetteel mooy ban alxiyaana wor ku koy jënd mu ne ko atujjaar commerçant yi bi ko ñeenteel mooy mooy alkaydu mu ne ko ku koy jënd mu ne ko jigéen loolu day tekkale ne jigéen ku bari pexe la te am na benn jigéen bu doon wax naan di waxanteeg ay góor naan leen kullukum batalun maalam nuraawitu mu ne daal yéen góor ni kenn ku ci ne jàmbaar la li feek ñun sàkku wuñ ko waaye kuñ sàkku rek nga mucc yàlla la musal waaye da pexe te toujours kon jigéen gi war nay defar comportement am ba mañ ma bañ di propager nit ñi ci ay solom wala ci ay manière am ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ayyu mamra'atin istaxtarat famarat ala xawmin li yajidu riha fahiya thaniya maanaam bépp jigéen boo xam ne si dangaa xeeñ parfum bu neex génn romb ay jigéen ay ay góor yu toog te jubluwoo ci lu dul ñu bàyyi xel xet gi nga xeeñ rek su boobaa yaa ngi njaaloo kon ba tey boo solee lu gàtt wala yu mel noonu ba tey moo gi lee ñoo njaaloo lay doon rek kon xam-xam dina tax jigéen bi moytoo tooñ yàlla moytoo tooñ moroomi jigéenam yi mu nekkal su ko defee xam-xam itam dina ñoddi jigéen bi ci mu xam valeur am maanaam mu xam moom mooy kan ba du def lu jóg yóbbaale ko maanaam mu xam ko muy teg tànkam fan la te boo xoolee jamono yi jigéen Sénégal yi yàqu ci gu ne bari ci woyof bopp ak ak roy ku ñu wërta rey ci lay jóge ndax boo xoolee ni ñuy négliger seen wàllu sol yi nga xam ne daanaka maanaam kaasiyaatun xaariyaat lay doon nit koo xam daanaka du sol ay yére koo xam daanaka bu toogee ay tànkam lay tegale pour mën a nëbbu aw yaramam te loolu xam nga nit ji koy bàyyi ma la wax dëgg yàlla te loolu lu jot moo gën a noppale te itam moo gën a nite te itam lépp dara waralu ko lu maanaam rey gu metti gu ñu rey nit ñi rek te jigéen dañoo jële ci eh, Aïsa ummul mu'minin mu wax ne eh, maanaam Asma bint Abi Bakr dafa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog asmaaw daal di sol ay yére yoo xam ne dafa nekk yére yu yaraax bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di dummoo yi daal ne ko asmaaw xamal ne jigéen bu àggee ci di gis baax dootu sañ ñuy gis yaramam lu dul xar kanamam ak ñaari tenxam te boo xoolee li xew fii léegi wute na ak loolu lool. ba daanaka dañ ciy gis yenn façon jigéen yoo xam ne dañuy dañuy def liggéey lu mel ne mannequin yi daanaka euh, façon sol yi ñu sol pour pour mën a def seen liggéey. daanaka lu jabar maanaam mën nañ ne du ay yére sax xam na euh, atabarujul jaahiliya al ula boobu àggutoon fa wax dëgg yàlla ndax xam naa euh, toog ay nit di la firante solo ay yére presque loolu doy na waar te fi ne koo ci koo ci wax fi ne nii danaan la lu mu terale ay waajuram la bëgg wala lu mu leen yóbboo màkk wala yu mel noonu te lépp lu ci bëree bëri rek roy roye moo koy waral te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na Ummu ne ko bépp jigéen boo xam ne ci teg nga sa yére foo ko wër teg maanaam sa né sa waajur bu jigéen wala sa néegu borom kër wala yu mel noonu xamal ne sutura si doxoon sa diggante ak yàlla xotti nga ko te ab jaam nag bu xottee sutura sa dox diggante ak yàlla boobu yaakaar naa li ko defee bareetu kon nañ gën a xoolaat bu baax ba tey bokk li nga xam ne roy moo koy waral jigéen ñi di ko def jigéen Sénégal yi tañ fonk ko lool mooy li ñuy tuddee tatouage mooy seen yaram yi ñu jël di ko rëdd nga xam ne loolu bari na trop ñu koy def te fu ne ci seen yaram lañ koy def am na barab yu nëbbutu lool yoo xam ne nit ki ku dul borom këram waru ko xool te dañ ko fay def te li ci gën a bari mooy ay góor ñu leen koy defal fi ne ay jigéen lañ ko def ay góor koy def li ci bari wala lu mel ne seen tuñ yi bënn di ci takk ay jaaro donc faral di gis te lépp toppandoo ko waral dañu dem ba bënn jumbox dañ koy bënn di ci ay jaaro bënn bakkan léeg-léeg nga dégg ci ku ñàkk bakkanam sax ku jumboxam far ñàkk bakkanam xam nga loolu lu gën a doy waar xam nga amut te loolu lépp li koy gën a waral ci ñoom mooy roy gu metti gi te bokk na ci lii gën a tegtale jigéen ñi seenu gàtt xel mooy maanaam lu baree bari lu ñuy jëf ngir mu taaral leen boo ko xoolee da di jural ay wéradi yaram ay wéradi yu doy waar a doy waar bokk na ci lu mel ne xeesal bu metti bi nga xam ne dañ koo tàmm lool am na fi ci nit ci di àgg tawat ju ne mën na ko ko jural ay cancer rek yeneen ak yeneen mën na koo jural am na façon piqûre yu jigéen ñi def yoo xam ne dañ koy def ngir xeesal seen yaram moo xam ne boo ko defee da xees ci sens moom naa dafa seer moo tax waaye boo ko defee dégg naa docteur yi dañ naan la maanaam dootu dootu sañatee mar toujours da ngay naan waaye toog lu moom dootoo ko mën léegi nit ku dul mar est-ce que dina mën a na yeneen façon yoo xam ne seen bët lañ koy def seen biir bët bi nga rafetal bët te xam nga bët ni mu sensibiliser nga xam ne lu ci nit ki def mën naa ñàkk bëtam wala mu yóbbu ko foo xam ne foog ko woon te lépp roy ko ñu wër roy ak woyof bopp ñàkk xam seen diine moo leen ko teg te jamono ji xëy na kersa moo bareetut te itam li ñuy wax naan al musibatu idha hammat hanat maanaam nit ki lu dara lu mu rëy rëy xasee bari ci bëti nit ñi rek day mujj woyof waaye bu njëkk ba kersa di am nit koo xam da ngaa ñuul kukk juddu ñuul ñëpp xam la nga nekk nga nekk nit ñuul kukk nga jeg-jeg xëy xong tur weex loolu moom bu doon bu njëkk wax rek yàlla xam naa nit ñi daañu ko rus te léegi nag jigéen di Sénégal yi suñu àgg ci wàllu yàqute daanaka dañuy habillé wu complètement dañuy def portable yi habillé solal ko mbubb mi nag nga xam ne day nuru lu bees nga xam ne dañuy ñëw monter ay greffage fi monter ay ve monter ay xef monter leneen ak leneen dañ koy monter nga xam ne buñ paree puudaru ba nga xam ne duñ niróotu lu kenn xam nga xam ne melokaan wi ñu mel nii ak bi leen yàlla bindee soree na lool moo tax bu ñu melee noonu bu leen góor gisee te xelam nekk ci ñoom te góor gi itam moyen ya ko mën a àggal ci ko moom it day jéem a def ay pexe moom jéem def pexe mooy jéem a wane comportement boo xam ne day teg ci leen yor na lu dul jeex fekk jurul dara dem fexe ba luy ab kaat kaatam wala mu àbb ko dem luyee costinam wut ay daalam yu rafet su ko defee nag bu ñëwee ci jigéen gi ñu toog ñoom ñaar di jommalante kenn ku ne bëgg a jommal sa morom <laughs> su ko euh, ndax góor gi maanaam ab taar kese lay sàkk jigéen gi ab la ci bëgg jigéen gi it xaalis kese la ci bëgg te kenn ku ne ci ñoom ñaar li ngay ci sa morom néewu ca te li ko gën a waral mooy jigéen bi moo def lu mu war a def moo tax léeg-léeg nga dégg ci xisa yi diggante jigéeni Sénégal yi ak góor ñi xisa yoo xam ne eh, muy gën a xorom fopp xisa yi xariir yi yowoon ca maqaama parce que yoo xam ne bu ñu la ko nettalee daal day day war bopp ndax léeg-léeg góor ñi dañuy ñëw nax la ñaari yoon maanaam dañ dee nax gis mi yan nax la maali yan ndax dañu ñëw ne la man damaa jóge Europe wala Amérique wala feneen ak feneen maa indi ay conteneur waroon koo jëli te léegi xaalis bi xaw a manqué léegi li jëntil 3 millions foofu ñu dem jëli ko nga dem li jënd 3 millions ñu ànd yow 15 jours ne fekk dootoo leen gis bu ko defee tooñ la ñaari yoon ñàkk sa alal bàyyi la ak yaram wu dis gan boo ne doo xam foo koy lijjanti jee nga xam ne su boobaa xam na euh, la Abu Sayyid waxoon waxoon waxoon ca ma xaama ba ma ànd ak xalem bu góor ba di wax Xaadija naan ko euh, salaba sayxu maalahu wa fataahu lubbahu fasala la sa xasra tey ni maanaam góor gi jël xale mu ndaw bi ñu àndal itam yóbbu na sam xel su ko defee nga perte ñaari yoon perte nga sa xaalis sa xel dem na ne ko jàll ba ca kanam naan ko wala kam man saxaali yastaada fastiida walam yalqa xayra ku fay xunay bari waa na ku jóg solaw dàllam di rëbb bi ñu far ko rëbb maanaam génn yor sa fetal di rëbb bi te teg gaynde mu far la jàpp loolu mooy dal jigéen ñi te lii lépp nag ñàkk xam te bopp ak woyof bopp rek ak roy ko wër sori moo la koy na ci xale bu jigéen bu ndaw boo xam ne xale bu jigéen bu ndaw bàyyam na dakaar lool yëmatuñ ci tux léegi dañuy màndi naan tàngara xale bu jigéen bu ndaw buy màndi ndax li ko waral mooy noonu lislaam yi ñu ko yombalal ndax dégg naa ci yenn école yi tàngar yi dañ koy paqueté nga xam ne ni ndox mu ndox ndox mi ngeen naan ni mu yombee noonu la fa tàngar yem parce que tàngar fi ñaar fukk lay jël ñaar fukki dërëm cent francs lañ koy jaayee man loolu noonu la amee su ko defee xale jigéen yi nga xam ñoo koy jënd di ko naan te xoolam mandi ni mu dansé ci nit mën a yàqal ni mu mën a yàq avenir nit nga xam ne daanaka avant ko l'islam di tere sax nit ñi nit woon ñu bari bàyyi nañ ko ngir xam lam leen di mën a yàqal am na koo xam ne ci xasarul jaahiliya la bokkoon ku tudd Abdullah ibnu Jadaxaan nga xam ne moo jiitu yonent sallallahu alayhi wasallam dafa mas a jékki-jékki ne man duutuma naan sàngaar ñu ne ko lu ko waral mu ne booba dafa màndi benn xale bu góor bi nekkoon jëkkëram da koo pes ba bët bi xaw a te seetlu ko bi bi màndi mi bi màndi tali dañee mu laaj ko ne ko sa bi lu ko yàq mu ne ko yaa mu ci dóoram bi nga màndee mu daal jël xaalis ñaxale ko daal di giñ ne bàyyi na màndi te booba am na benn waaye dañ ko daan ne ko yow lu tax doo màndi mu daal ne daal man dama dut bëgg xëy suba nekk sangu ñi ma nekkal ñëpp di seen kilifa ngoon jot ma nekk ci gën a defee bi gi ci gën a gàtt xel parce sàngara ñaari situation yi maanaam bi ko nit ki naanagul fi mu nekkoon ak bi ko naan bi mu ko naanee fi trop te itam am na ku ñu laajo ne ko lu tax doo màndi mu daal ne loo xam ne boo ko naanee mu naan sa xel du ko naan te sàngara noonu lay def boo ko naanee ku ne sa xel te xel lu ko ëpp valeur fi nit ki amul parce que nit mën nga ne mooy xel ndax moo ko wutaleeg yeneen xayawaan yi ci def te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na laa yadxulul jannata mudminul xamr naan ko sàngara du dugg àjjana mukk léegi kon xale bu jigéen bi nga xam ne danga ko war a préparer pour mu mën a toppatoo ji ak njabootam ëllëg mën a nekk ci këram di sëy xam na muy doxalee ñoom àndal nga del ko yàq ci naan sàngara loolu mooy alal nga ko complètement moom moo tax léegi te sàngara li ñu naan mooy mooy mooy umul fawaaxis nga xam ne bu ko nit ki xasee naan ñaawtif bu ne mën na koo def moo tax léegi di ngay dégg jigéen Sénégal yi li ñu tuddee lesbienne lesbienne comme xam ngeen comme de waaye mooy ñaari jigéen ñoo xam ne dañuy sëy kenn ki nekk jëkkëru ki ci def dañu naan ñëpp ay jigéen lañu doon loolu bari na trop Dakar waaw ak taxawaalu bu metti bi mooy yàlla gi wala jigéen gu am jëkkër ba pare amu far ca wet ga yëpp da nga koy dégg yemutuñ ci loolu waaye dañu àgg sax ci jigéen gi am ñaari jëkkër xam nga naa ngi dégg ñu naan polygamie ak monogamie waaye dafa am lu ñu tuddee polyandrie polyandrie mooy jigéen ju am ñaari jëkkër léeg-léeg nga dégg ko fi Sénégal te lépp fàggante gi ak yàqute gu métti gi moo ko waral ak roy ko wër sa roy maanaam roy roy ko wër sa roy benn ka ngay àndal ci école ba ngay roy wa illaa xarit bi nga am ci internet bi la Facebook wala yu mel noonu wa laa muy sa sa sa dëkkandoo wala xarit boo xam ne da ngeen di dajee ca mbootaay ga fa ngeen di natte mooy li ñu tuddee tontine léegi nga xam ne bari na jigéen ñi te tontin yooyu bari na ay problème yu am yoo xam ne moo koy def moo moo mooy natt yi jigéen ñi def bari na ay problème yu ñu dugg trop yu baree bari yoo xam ne yu ci moo leen ciy dugal ndax tontine yi dina tax nit ki yóbbule ci loo mënul yóbbule ci loo mënul mooy da nga fa yóbbu am mbubb ne bu ëllëgee dama ko fa yóbbuwaat foo ko ma sensé xam nga mbubb yi teer yi boo bëggee topp di ko jënd mën na laa dugal ci loo mënul wala nga wala nga ñëw ne diw sàngam mi daal li muy natt li muy natt laay natt li mu fiy joxe daal laay joxe bu joxee dix mille damay joxe dix mille parce que nangam ak ko wala ngàgg sulli fa sa secret parce que nit ki ba xasee wax rek secret mën naa sulli ko wala nga sulli fa sa secret bu jëkkër dangay déy nga toog ne ko nangam ak nangam biig rek mu def déy ko keneen Sénégal yépp jot nag wala mu dugal la di ngay dagg dépassé la sa secret di fa yóbbu parce que boo waree natt te amoo loo natt fokk nga xool noo def wa ilaa mu dugal la ci nga wut benn càmmiñ ci kon bi mu lay may loo yóbbu xam nga ne mën na cee dugal nit te naa bu ko moytu woon yooyu yëpp du ci àgg su ko defee itam kon jigéenu jullit bi nga xam ne amut xaalis yàlla dafa limité man-manam na xam lan man mu ko def loolu moo koy noppal jigéen bi nga xam ne man na ko itam mu xool la ko lislaam digal muy financé noonu alalam waaye xam nga dem jënd garafaas bu seer garafaas yi nga xam ne teg ci bopp jënd ko te sa mbokkum jullit mi ngay dendal amul mu lekk wala tawat na amul mu fajoo te boo gisee yonent bi sallallahu waxoon ne képp ko xam ne dangaa tëdd guddi dakk ba suur tëdd nelaw sa dëkkandoo xiif na nga xam ne bokkoo ci ñun jullit ñi léegi ci moom xam ne paase na lum lekk waaye day dem di yàq foo xam ne fii mënoon naa ñàkk te ab ab ab mbokkum jullitam amul lum lekk kooku kon foo koy limaale kon waxoon na ne doomu aadama bi yowmal xiyaam fokk ñu laaj ko ñeent yi daañu ko laaj ak dundam ci lan la ko jeexal laaj ko yaram li ko yàlla joxoon ci lan ci lan la ko ràppal laaj ko xam-xamam lan la ci jëfee laaj ko alal ji mu amoon fu mu ko jëlee ak fu mu ko dugal kon nañu gën a xoolaat bu baax te xam-xam itam bokk na ci li tax nit ki du am complexe ci jëfandikoo diineen bari waa ne jigéen ñoo xam ne complexe moo leen di rey gis nit ki ne kii du muuru rek man du ma muuru wala nga jàpp boo muuroo dañ lay comportement bi nga xam ne moom la bëgg jigéen mel ko su ko melee ci la ko ñëpp di respecté ba même ñi mu bokkul diine sax su melee comportement boobu ci lañ koy respecté xam na ne boobu benn comportement gënu am benn impérature bu jóge woon Allemagne ñëw Turquie dafa wisit ci benn jamhiya bu tudd jamhiya Ittihad wa Taraqi bi mu ñëwee ñooñu di ko accueillir di ko dalal xëy na bu ko woon seenu jamono guñ jamono ba tax ñu génne yenn élèves yi ne woon ci école bi ñu di ko recevoir ñu sol ay yére yoo xam ne xëy na yére yu doy waar la bokkut ak yeneen lislaam digal jël ay pot fleur di ko ko jox bi mu ko gisee moom impérature boobu mu daal leen diree ree daal ne leen man damaa yaakaaroon fi ma ñëwee fii ci Turki dama fi fekk jigéen ñu muuru jigéen ñu mel ni leen lislaam digal waaye du ma fekk jigéen ñoo xam ne dañu def yaramu neen nga xam ne lii nii moom lañ bàyyi fële ci Europe di ko jàmbat nañu ko réglé te ñu yéen ngeen am sensu am diine di leen ci orienté ba daal foogu moo ne moom laay fekk kon nit ki jëfandikoo diineem ci la ko ñëpp di nawee ba tey xam-xam itam day womat jigéen ji ci mu war a warmaal ay waajuram yu ko yàlla jox ci taxaw seen ndigal bàyyi seeni tere itam parce que jamono bi tàggante gi dafa ëpp léeg la nga gis jigéen goo xam ne baayam da koy may bëgg mu sëyi mu lànk te loolu du ko teg fenn wala jigéen ko bëgg a sëyi sa baay ànd ci nga lànk ne ko damay sëyi barki démb dafa am ku ma wax ne moom dafa am jigéen ju ko woo ju nekk Dakar na ko samay waajur dañ ma bàyyi mu ne ko lu tax ñu bàyyi la mu ne ko daal damaa bëgg a sëy ak benn chrétien te ñoom moom loolu la fas yéene su ko defee xam-xam itam bokk na ci li tax jigéen gi warmaal jëkkëram maanaam xam na muy waxeek moom xam na muy jëflanteek moom waaye jamono ji li ci xew mooy jigéen boo xam ne daanaka sa kilifa ga nga am ci entreprise ba wala kilifa gi ngay am ci wàllu politique wala kilifa gi ngay liggéeyal ci wàllu mu lay tax marché bi ngay jaay wala yu mel noonu bu la gëddee wala mu def la lu jaaju nga muñ ko te bu la sa jëkkër ne benn nga ne ko fukk loolu jaaju wax dëgg yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon trop jigéen ji warmaal jëkkëram ba waxoon na ne fekkoon dinaa digal kenn mu sujjóotal kenn kon ma digal soxna mu sujjóotal borom këram am na benn jigéen boo xam ne saxaabi yi bu tudd Sa'd ibnu Musayyab moo ko jur dafa wax ne ma kunna nukallimu azwaajana illa kama tukallimuna umaraakum maanaam ñun ni ñuy wax ni ñuy waxee ak suñu borom kër mooy ni ngeen di waxee kilifa yi ngeen gën a respecté ci àddina nga xam ne ñun amuñ benn cër bu buñ keneen boo xam ne mooy supérieur buñ jox suñu borom kër te yonent bi sallallahu alayhi ne am na xam ne yàlla seen julli te ñett ñooña jigéen ji nga xam ne borom këram da koo mere ci la feeg borom këram gërëmaatu ko rek bu jilee yàlla du ko nangu bu waree yàlla du ko nangu kon day jaadu jigéen gi mu xam aqi boroom këram te jox ko ko te xam ne gannaaw bu defee li ko yàlla sant ci wàllu lislaam ponk lislaam ba pare beneen tiyaaba bu mu bëggaat rek mën naa yem ci jëkkëram te sàkk ko ci moom ndax am na benn jigéen bu mësa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man sama mbokki jigéen ñi ñoo ma fi ñoo ma eh, wax ne góor ñi dañuy dem di jihaat yi buñ jihaatee xay na ñu rey leen ñu nekk ñoo xam ne dañuy dund ci yàlla ba faw wala ñu blessé leen ñëw am seen tuyaaba ju jeex te ñun jigéen ñi mënuñ loolu yonent bi ne ko boo demee nga wax ñi la yónni woon ci man ne leen jigéen bu toppee borom këram moom mu jihaat ñooyam bu toppee borom këram xam ak xam jox ko moom mu jihaat ñooyam waaye nag néew na ci yéen ko xam ne dina def loolu loolu loolu la ci yonent bi teg Sëriñ Tuubaa Eh, soxna Penda Diop la ko waxoon wal mi anna jihadan niswati fi ta'atil aswaji duna miryat maanaam mooy topp borom këram ak liggéeyal ko kon war naa warmaal borom këram lu man warmaal itam waajuri borom këram maanaam baayam ak jaayam ak ay mbokkam bu ko defee jëflante ak ñoom itam jëflante boo xam ne bu rafet lay doon rawatina ñaari waajuri borom këram di fexe ba luñ ko def ci lu dul noonu mu mën ko muñ ngir yàlla ndax dana wax ne ndox boo ko bëggee fay maanaam boo ko bëggee fay sawara dangay ngay jël ndox fayee ko ko waaye doo jël sawara ne moom di ko fayee nit ki fekkee ku la wokk nga xuree ko moom xëy na eh, balaa sawara fay mën naa yàgg dañoo wax ne jigéen ni mu war a mel ni benn borom xam waxoon benn nit ne ko eh, kuuni ka sajar yarmihim naasu bil xajar wa tarmihim bis samar dane ko daal na mel ni ak garab gu meññ goo xam ne bu la nit ñi sànne ay xeer tam yow meññet nga leen di sànne waaye bu leen sànne ay xeer mukk mooy ku la def lu baax ku la def lu bon na ko fayee lu baax te yàlla tax boo ko defee rek yàlla dina la fay aw jiw te itam li ñuy wax naan aljazaa'u min jinsil xamal maanaam nit ki nga xam ne day sëy ci barab warmaal jëkkëram warmaal yàlla dina ko fayee ba bu tollee ci tële toll ci màggat yàlla fay ko ñu ko mën a taxawu ñu baax li sëñ Tuubaa naan wa kullu man lam yurdi fayqahu fala yanaalu fi tilmitihi ma amala maanaam képp ko xam ne ci bi nga nekk ci sab sëriñ na war ci taxawaay defoo ko ca bis boo demee ba am ba am ba am ay taalibe itam nañ war a taxawee ñoom dañ ko def ba tey dañ ciy dégg ne jigéen gi itam la ko war ci digganteem ak ay ay ay gorom bu ko defut moom it su ëllëgee lam bëgg mën ak ma ñaam bu ko defee xam-xam bokk na ci lii wommat jigéen ji ba tax mu xam taxawaay bi ko war digganteem ak doomam digganteem ak doomam ci wàllu ko ci wàllu nàmpal ko bañ ci def nii xew léegi rek ku jot nampal sa doom walla nampale ay biberon yu gën xamut te fekk amoo ci ngànt yooyu jaaduwul su ko defee taxawu doom ji tarbiya ko itam tarbiya ko fexe mu comporté woo comportement bi nga xam ne moom na lislaam bëgg ci nit ndax loolu warteef la ci yaay mu taxawee ko doomam bu ko defut itam ngir nekk ci yeneen yittey àddinaam am na ci responsabilité boo xam ne dina ko layoo ak yàlla ëllëg su defee xam-xam itam bokk na ci lii womat pour mu xam naka lay jëfalante ak mboolem nit ñi su fekkee ne ku amagut borom kër la mu xam fa yem góor ñëpp fekkee ne ku ko am la ku dul jëkkëram mu xam fa mu lay yem mel ne sa mbokki jëkkër ñi mbokkal baay wala yu baay wala yu mel noonu wala ay xaritam ndax léeg-léeg day bari Sénégal da ngay ñëw ci kër di fa sëy rek sa sama gi jëkkër wala rakam nga foog ne sa jëkkër la moom it te daanaka léeg-léeg problème am ci ndax nit ñëpp yemuñ te yàlla dafay ay jigéen indi inni taqaytu na fala taqdaxna bil xawli fayadmaha allati fi qalbihi marad nit ki dafa am façon waxin boo xam ne ak jëflante boo xam ne nit ki ci jëkkër da ko ko jàlle ci keneen ndax bu ko jàllee rek mën na koo jural ay problème su ko defee xam-xam dina tax nit ki jigéen gi xam naka lay jëflante ak ay wujjam wala la ñuy tuddee wujj ga ak ay njëkkeem ak ay mbokk yi mbokkal askan te ñu ay jigéen ne moom wala jigéen ñëpp jigéen jullit yëpp ndax léeg-léeg xëy na yàqalante beeg inaanante beeg ñàkk xam la rek ak gàtt xel waaye inaan baaxut te coono la ci ki ko def itam te itam du tee yàlla la mu bëgg ci ab jaam mu def ko ko ndax yàlla xewalem yi min def yëpp am nañ ci àq wax dëgg yàlla ndax mooy arrahman ñëpp lay defal xewal kon inaane kenn jërugul waaye am bàyyeek ko rek du ko defee maanaam sababu ñaareel bi nga xam ne moom lañ gis ne moo tax crise am ci al axlaaq an niswa sénégalais mooy ñàkk buñ la ñàkk yar ci diine te nit ki maanaam buñ ko jarut fokk mu yor comportement boo xam ne bokkut ak bu lislaam bëgg ci moom ndax leent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawaahu yu majjitaanihi aw yu xawidaanihi aw yu nasiraanihi maanaam nit ku ne bu maanaam bi la yàlla di andi àddina da nga am ne ab ban buñ tooyal te moolaguñ ko rek say waajur ñoo lay forme noo mën a mel rek ci ñoom la buñ ko éduquer éducation bu baax rek mën naa yor melokaanu jullit waaye buñ ko sàggane it mën naa mel nen te xam-xam mooy maanaam yar dafa dafa nekk lu mën a soppi àddina bi bu baax a baax dafa am benn éducateur éducateur benn yarkat bu daa wax naan euh, sallimuni zimama tarbiya wa anna kafilun bi an uxayyira lakum waccal xaalam maanaam da ngeen di jël e, nosi tarbiya yi teg ko sama loxo bu ngeen ko defee dinaa leen warlul ne dinaa leen soppil mu àddina bi ñu àddina mel dinaa ko sensé day teg la ne yar lu am solo ci nit la yar am gu mu am solo moo tax ñu wax naan boo bëggee dugg ci jigéen bala nga koo laaj fuñ la jàngale ak ku jur laaj ko ku la yar ba pare ndax ko jum yar moom la yor te jikko mooy la am solo ci lu bari ci waajur yi nag dañuy sàggane yar xale dañu nekk ci yeneen yoo xam ne xëy na du am solo ba moo leen di gàllankoor ba duñu yar seen doom nañ ko war a yar te loolu boo xoolee pertement la dafa am dafa dafa am benn suuf la suuf bu ñu wax Socrate da laa wax naan nit ñi dañ maa jaaxal ndax koo xam ne boo xëyee suba yaa ngi dang-dangi ngoon ngay dang-dangi ngir noo dajalee xaalis ba pare yar ba leen war seen wàllu doom yi duñ ko def te xamuñ ne doom yi alal ji ci seen loxo lay mujj benn nga màggat ñu téye ko way laa nga faatu ñu jël ko te boo ko yarul eh, alal ji mën na koo téye anam goo xam ne boo ko tëgg nga bëgg yow kon teel koo éduquer ba bu ëllëgee boo ko bàyyee mu xam li mu yor lan la loolu lu baax la te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ci benn hadiis ne ma naxala walidun waladahu afdal min adabin xasan maanaam benn waajur mayut doomam lu gën teggin yu rafet ndax lépp lu nit ki mën a am te amul ay teggin rek mën naa xëy ñàkk ko lépp lu mu ñàkk itam ba amee ay teggin mën naa xëy am kon teggin dara wecciwu ko moo tax suñ bay jaxata di wax naan ku la joxoonu junni ku la joxoonu junni kat te fëbatub yar jox la it léegi nga gis junni yar boroom yar far ko te sax maanaam yar kon lu am solo la dafa nekk ma am importance waaye nag tekkiwut ne mooy ngay gëdd nit ki wala nga di ko dóor wala di ko toroxal ndax loolu baaxut léeg-léeg li muy yàq moo yëpp li muy defar yar mooy nga fexe ba génn ci xale bu jigéen bi bépp jikko boo xam ne ci lislaam gërëmu ko dugal ci moom jikko yi lislaam gërëm di ko orienté di ko nemmiku itam di contrôler ay waxam ak ay jëfam lu ci dëppoo ak lu baax nga fexe mu sax ci moom lu ci baaxut nga fexe mu génn ca moom ndax dañoo nekk jamono joo xam te yàqute ji doy na waar parce que fi mu toll ci développement la moo tax képp ku fi yar nit rek war ngaa farlu lool te yaw boo ko defut rek la nga bëgg dina defe nga am ko dafa am benn borom xam borom xam-xam bu waxoon ne euh, naxnul aana fi fi samanin asxaru saxaa'irihi akbaru min kabaa'iri ma taqaddamahu wa ma xasa an yasira ilay hadal halam maanaam dañoo nekk ci jamono joo xam ne fii ñi fi gën a nekk xale ñoo mag ñamagoon te jamono yi jiitu woon léegi kon fan la àddina bi jëm liñ jublu mooy xale yi dañu teel a yeewu yeewute goo xam ne fii daanaka bari na lu ñu xam te waajur yi xamuñ ko moo tax waajur yi ci relation bi nga war a am ak xale bi fekkee dafa lu baree bari di ko foofu fekk sori na ko fi ne te xam nga àddina bi dañu faral di wax naan yenn scientifique yi ñoo koy wax naan àddina bi fi ne fi mu fi ci wàllu développement ak fa mën a àgg maanaam 6 pour cent la bu doon téeméer juróom-benn yi la ñu nga xam ne des na 94 te ba pare dafa mel ne dafay bari mooy yàlla yoo xam ne day dépendre ci ci développement adduna bi ndax dafay bari yoo xam ne bu njëkk découvrir duñ ko te léegi dañ koy gis te ko xool gis ko te léegi nag fekkee ne foofu la toll ba pare mooy yàlla gi àgg fii càggante ci àgg fii léegi buñu demee ba ca kanam naka la adduna bi di mele waaye itam lu man di xew rek bu ñu yaree jullit bi te tënk ko ci lislaam rek problème bu mu tafeel ci adduna bi dina xam na mu koy lijjantee alxuraan dafa wax ne wa nazzalna alaykal kitaaba tibyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahma wa busra lil muslimin yàlla dafa wàcce alxuraan ci yonent bi sallallahu alayhi ngir bëgg mu leeralal ko mépp mbir mu mën a doon ilaa yawmil qiyaama ñu fi xew nit ñi mën nañ ko dee leeral te fekk ñu xam ko te téye ko nañ ko war a te yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ne buñ jàppee ci alxuraan jàpp ci sunnaam duñu réer mukk ci àddina kon toujours ñu ci tënk xale bi te yonent bi dafa am benn kaatibun boo xam ne ab kaatib masiixi la maanaam ci diine chrétien yi la bokk dafa am lu bindoon ci yonent bi daal di wax ne wa isa talabta xakiman fa inna muhammadan huwa xakim maanaam fekkee da ngay wut nit ku yewwu ku xereñ xamal ne muhammad ku yewwu la te xereñ wa isa talabta xatiban fa inna muhammadan huwa xatib fekkee da ngay sàkku ab waxkat boo xam ne bu defee di discours rek ñëpp noppi jëlal muhammad ndax kenn dawu ko ci fekkee da ngay sàkku itam wa isa talabta fatihal ara fa inna muhammad huwa fatihul ara maanaam fekkee da ngay sàkk nit koo xam ne dafa mën a ubbi xalaatu nit ba orienté nit ki ci anam goo xam ne jéggi na dayo jëlal Muhammad wa isa talabta rajula diyaanatin bila tamasil fa inna Muhammadan huwa rajulu diyaanatin bila tamasil booy sàkk nit koo xam ne ci diineem kenn dafa jaamu ay nataal yàlla lañ fay jaamu yàlla seen borom jëlal diine Muhammad daan ne wa isa talabta mujaddidan li qawaaxida xaqaliya fa inna Muhammad huwa mujaddid li qawaaxida xaqaliya fekkee da wut koo xam ne si dafa mën a dafa mën a dafa mën a yeesal li ñuy tuddee règle spirituelle jëlal yoon bi ndax kenn rawu ko ci fekke fekkee wa isa talabta mu assisu dawla fa inna muhammad huwa mu assisu dawlatin ardiya wa mu assisu dawla ruhiya samaiya samawiya mu ne fekkee da ngay sàkk koo xam ne si dafa taxawal ab état ci àddina état boo xam ne si anam nga mu leen tëral kenn mënut a tëral ci àddina état bu ne mel jëlal muhammad sallallahu alayhi wasallam nga mooy ki taxawal état àddina taxawal état asamaan boo xam ne daw la ruux yàlla ma ne kii mooy Muhammad léegi nag ku mel nii ku muy sa kilifa bis boo réeree wala nga sànk rek su boobaa lam la digal yaa ca néew waaye boo ko xamee te nekk rek réer du am mukk kon waajur bi nga xam ne mooy yar doomam eh, day jaadu mu di ko nemmiku di def li ñuy wax ci moom ñaaw njort ndax eh, ni ñu faral di wax rek nit ki la nga yor te ñaaw te njort yàlla mën na la ko aaral ndax màggalu dara mu sigi bu ñëwoon li fii di xat-xat xam nga boo jóge woon kër sañ seqat yi jëm kër sañ am sa wala kër sañ ba sant nañ boo defee xaalis sa poos donte ci bind mi nga awdi boo xante ba àggee it xaalis bi di nga fexe ba kenn du ko sàcc li ko waral mooy bàyyi gi nga ko bàyyi xel moo tax ba tey nit ki nga yar ka nga yar lu jamono ji yàqu-yàqu itam boo ko téyee na nga ko war a téyee di ko bàyyi xel na nga ko war a bàyyi xel su boobaa mën naa am jikko yu bari mën na ci amut waaye Sénégal léeg-léeg nga dégg fi yoo xam ne fii da ngay xam ne waajur yi ñoo ñoo sàggan sàggan di gopp nit ku nekk ci kër am na fi nit ku nekk ci kër jigéen ñu amul jëkkër ëmb am doom bis bu ñu amee doom ci la ko mu àggee mu ne ñu naan ne doom ji yaayam boobu léegi na soxna dafa ëmb dafa daal di crise ca sansa ñu jàlle ko yóbbu ko ci beneen hôpital di ko faj moom yaay ji indi xale bi mu ñibbisi nga xam ne bis bi xale bi amee doom ci la ko soo xam dañoo bokk nekk ci kër gi wala nga gis fi jigéen jigéen dem bitim réew jànge wala mu defee leneen am fa doom bàyyi ko fa te du ko xam su ko defee nit ki boo dee yar nit war war na nga di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax dañoo wax ne maanaam jikko dafa mel ne garab ndaw gi nga jëmbat fekkee wut nga ndox mu sell mu laab def ci engrais roose ko day màgg naat fekkee da nga koo sàggane nag su màggee mën naa de mel nu ne noo bëggul mel ko kon waajur yi war nañu nemmi seen doom yi di bàyyi xel li ñuy wax musaaraxatu taq musaaraxatu taq mooy sàccante jikko maanaam sàcc jikko te loolu dafa yomb ndax ndax imaamul Xasaali nee na musaaraxatu tapin nit ki am xel dëgg sax nii waa na mu seetlu ko rawatina ki yëwwut lool ki am xel dëgg-dëgg nii waa na mu seetlu ko ndax nee na dangay toog ak nit muy def lu mu war a def nga bàyyi ko ca bu yàggee day woyof ci yow mooy yàlla gi day woyof day woyof te boo xoolee boo toogee nit mu def lu mu da nga bàyyi ko ca boo xoolee avant ngeen toog ak gannaaw bi ngeen toogee rek da xam ne am na changement bu am ci yow boo ko seetloo àndandoo dafay lu foor ci nit lu ko mën a faafee moo tax ñu naan nit ki soo bëggee xam dirut nga di fa laaj ne ko yaay kan waaye laaj ko laajal ka muy àndal nu mu mel rek nga xam ne noonu la mel kon fokk waajur yi taxawu seen doom yu jigéen ñi tarbiya leen dañuy tuddee tarbiya imaaniya mooy yar leen ci wàllu gëm yàlla bañ gëm yàlla gëm gu wér nang koo jaamu nang ko jaamu gu wér ñu te leen tàggat ci julli yi ak woor yi ak lislaam dig leen ndax moo ko wax bu seen doom amee juróom-ñaari at nañ ko digal mu julli kon yar nit ki ci gëm yàlla mooy tax jigéen gi mën a muñ te muñ lu am solo ci jigéen la daanaka moom lañ naan as-sabru nisful iman ndax jigéen gi bu muñee mooy tax boo amee lu mu bëgg te amu ko mu mu mën koo muñ su borom këram waree jox lu mu amut mu mën koo muñ su ko borom këram sante lu diis ci moom loo xam ne diineem bañu ko mu am njàmbaaru def ko bu ko borom këram teree lu mu bëgg itam mu am muñu bàyyi ko ndax yépp muñ mooy tax nit ki. maa ngi koo def mm, te mm, Luqmaan al-Hakim ba muy dénk doomam dara ko waxoon ne ko aqimi salaata waamur bil ma'rufi wanha anil munkar lim ci teg mooy wasbir ala ma asabaka nga xam ne kon muñ lu am solo la te lu lu nit ñi baax ni fankoon la te Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mas naa am soxna si doon yëpp mu doon dem kër bokk na ci lam ko waxoon na xam ne sëy coona rek la ak naqar te ab jullit war naa mën a muñ coona gor war naa mën a muñ naqar te ñaar yooyu moo fees dale ci sëy bu mu defee nit ki itam bu muñee mooy tax mu doylu doylu ba nga xam ne lu borom këram am mu doyloo ko muñ ngir yàlla te ànd ak moom ngir yàlla itam dafa am eh, benn jigéen bu baax xam ne borom këram dafa xawoon a ñàkk am benn buurub àddina bu ko gis xëy na tar ba mu yor moo tax mu bëgg a fexe na mu jote ci moom bëgg koo tàggale jëkkëram dee lépp ànd ak moom dara ki wax na ko bu la neexee nga ànd ak sa jëkkër ba mu waxee nag léegi soxna ta daal wax bayit yi naan ko haza wa in asbaha fi admari wa kaana fi naq naqsin min al yasaari afdalu hindi afdalu indiya li wajhi al baari min saahibi dirhami wa dinaari axsha isa xadartu xarra naari mu ne ko sama borom kër bi donte ay sagar lay sol donte amul xaalis na nga ko a amee itam moom ma gënal ngir jëm yàlla mi ma bind ci nit ku am xaalis wala nga am alali àddina ndax damaa ragal su ma ko waree ëllëg la ma ci mën a fekk moo tax muy sawaram ëllëg wa su ko defee itam nit ki bu gëmee yàlla gëm gu wér mooy tax mu def li ñuy wax tawakkul wàkkirlu ci yàlla ba lépp lu ko dal mu xam ne yàllaa ko teg lu mu bëgg ci amoo mu xam ne yàllaa ko xeñ amul dëgër bu baax a baax bañ ci def ni jigéen Sénégal yi xewal nga xam ne ñaari baat ñett nga naa dem sëriñ ñaankat ba mu seetal ma nangam nangam wala njabarkat ba te luñ fonk fonk la te yent bi da ko daa aaye bu baax na ne man atta kaahinan ba ma nga ak lam la wax nga gëm ko rek xamal ne weddi nga li yàlla wàcc ci yent bi sallallahu alayhi wasallam kon nañ koy maytu bu baax ndax ba na sëriñ ba dem di ko ñaan loo fekk moo la ëpp problème fop bu ko defee ñu yar leen itam tarbiya jismiya tarbiya jismiya mooy ñu xam naka la ñuy comporté woo ñoom waaye bari na jigéen ñoo xam ne damaa jël la yar waaye nu ñu war a toogee sax xamuñ ko nu ñu war a toogee xamuñ ko kon fokk ñu yar leen ba ñu mën a defar seen comportement ndax comportement bu baax day dolli nit ci ab taar su ko defee ñu jullite itam bàyyi leen di tere li mel na xeesal ak mees yeeg ak tabarruj bi ñuy def mooy génn def yaramu nee nag ndax loolu bari na trop lu muy lor loo xam ne sàggan bu jigéen di sàggan seen wàllu sol moo koy waral ndax li ñu wax naan muuraay gi bi ko alxuraan tere nekkul na njariñam dafa yam rek ci nit ñi xëy na bañ a def leen yàlla tere waaye am na beneen njariñ bi mu am mooy day régler problème bu sëy yi am ndax nit ki jigéen façon yomb am na façon yomb muy yombal boppam day wàññi valeur am maanaam fekkee tout ce temps boo génnee gis jigéen daf yaramu neen solu bu rafet su la la jigéen daa yëg bu gisee la góor daa yëg bu gisee jigéen day mujj day wàññi ko te wàññi googu day am lu muy yàq ci jigéen ñi lu muy mu leen di yàqal ci góor ñi ndax lañ naan kullu ma tamliku al yaddu tasdarihi al hayno maanaam nit ki lépp lu mu wut ba téye ko rek valeur bi day daal di ci moom te itam tabarruj bi ñu def mooy di bañ a sol col gu jot léeg-léeg leen mu indi leen mu indi leen ay problème bi yoo xam ne duñu xam ñu koy waxee ndax dafa boo xam ne dafa mas a dem eh, ci benn cinéma di seetaan ba pare bi mu génnee mu ànd ak jabaram jabar jaa ngi sol ay yére yu rafle mu liyee benn taxi bëgg mu delloo ko fam fa mu jóge woon ci benn dëkku village taxi bi xam naa ni mu gisee jigéen ci comportement bi mu yor am lu xelam dem moom it mu dem ba génn dëkk bi daal di wax chauffeur bi ne ko daal di wax ki ku luyee woon ne ko oto bi dafa paan dama bëgg nga wàcc taxaw ci ginnaaw puus soo sama puusee bu départ ñu mën a dem góor gi wàcc di ko puus rek mu daal di départ yóbbaale ndaw sa bàyyi maanaam tel gu rafle gum sor rek moo ko waral su ko defee eh, bokk na ci itam yar bu ñu war a yar jigéen ñi mooy ñu tarbiya leen tarbiya xuluxiya maanaam mooy ñu defat ñu defat leen jikko ndax jikko moom daanaka mooy nit wa innamal umamul axlaaqu ma baqiyat wa innahum dhahabat axlaaquhum dhahabu eh, te am na benn benn penseur bu dëkk bu dëkk Grèce ku ñuy wax Aristote moo waxoon Euh, toute crise émane d'une crise morale maanaam crise yépp ci crise jikko ci la bàyyi ko maanaam bu crise économique amee wala crise politique am wala wala crise sociale am xam ne la waral mooy jikko yu jàq yi moo ko waral mais bu jikko yi baaxoon yooyu mën na bañ am te problème yi nga gis léegi ci diggante jigéen ñi seen sëy yi ñu koy tase ji tribunal lu ci bëree bëri bu xoolee tribunal ba ngay dem di tase sa sëy coono ba nga cay daj sa taa bi ci tàkk na fu mu xajoon te boo defaroon sa jikko ba mu baax mën loolu ba ba doo ko am su ko defee nit ki boo ko yaree ci wàllu jikkoo mooy tax mucc ci iñaan ndax iñaan baaxut nañ ko waxee woon léegi mooy waral yàqalante bi yàqalante bu mett bi am diggante jigéen ñi maanaam da nga yàqal nit ki wax yàqal ko ci jëf ndax léeg-léeg ngi nit ñëw bëgg takk nit dem ci benn jigéen di ko laaj naan ko saway nu mel nu soxna si mel waaye daal lam la cee tegal boo ko déggee moom doo ko takk mukk daan la baaxut daa bëgg xale fekk iñaan a ko waral rek wala njëriñ ko wala nangam a nangam su ko defee itam nit ki boo ko yaree ci wàllu jikko day tax du rëy te rëy liñ naan moo alagoon iblis mm, te itam jigéen ñaare bu rëyee li ñuy wax jonge du ko def te jonge bu ko jigéen defut itam day bari lu mu ko yàqal lool maanaam ñàkk respect sa boroom kër li sëñ Moussa Ka di wax naan jigéen bu dee ndamu ci kaw boroom këram naako ko du ko nag man nga nangam nangam ci kaw alal mba juddu mbaa ay waajur mba gallo yam fa indi mbaate ay jur mbaate mu wax mu tontu naa ko yaay kan di sàggi ab sagam fa digg aw gan sunu boroom mabbu jëfam lu mu mën a jëf diirub dundam dootu ko fay mu perte faf yowmal xiyaam jëfam di xiin wu naax saay mu dekki xaalew mar di tàbbitig daay maanaam kon loolu tegtal la ci ne ci ne nit ki wëtt rëy ci ko boroom këram su defee itam tarbiya xulux ya mooy tax nit ki rafetal njortam bañ a ñaaw njort parce que ñaaw njortu bari na yi muy indi bari na lu dal nit fekk ñaaw njortu rek moo ko teg tarbiya xulux yi tam dina tax nit jomba wor bu jikkoom rafetee day jomba wor xam nga li xew léegi jigéen ñi da ngay gis nit di ngoro ak nit bañ sori benn waaye ñëw fa ëpp ko xaalis mu ànd ak moom wala nga nekk ci biirub sëy di sëy gis keneen ku loppal jara nga bàyyi fa sa jëkkër ji te lépp dara war te dafa am yenn façon jëf yoo xam ne ku ko jëf ci ah, fokk yàlla fay la te léeg-léeg ci àddina loo koy fay du xaar nga dem alaxira am na ko ñu nettali benn jigéen boo xam ne ci banu Israël la bokkoon nekkoon ku rafet boroom këram nekk ab baykat xam naa yurut lu bari benn euh, nit gis ko ci ñam doon dundal jamono boobu xëy na day ko bari xaalis yónnee fa beneen màggat mu jigéen pour mu pour mu pour mu pour mu yàq diggante ak boroom këram bi mu amoon bi mu demee moom mel na dafa d'accord ci loolu te dafa dafa baaxoo woon ci def su borom këram bi ñëwee ñëwee ci guddi gi xëy na mu accueillir accueillir boo xam ne si day day am solo léegi tey nag bi mu ñëwee ko mu daal di ko léegi jëkkër ji laaj ko ne ko sa jikko ji nga mel man miinu ma ko woon ci lu ko waral maanaam ne ko ah noonu de ni nga ko gisee rek la deme de maanaam ne ko ndax da ngaa bëgg ma fasala mu ne ko waaw borom kër daal kat fase mu ko fasee ma daal dem sëyeeg kooku ko doon sàkk bi ñu sëyee ba guddi bañ tëj seen i rek yàlla dafa def ñu daal di ci sens ñoom ñaar ñëpp seen loxo yi mu lafañal ko daal di tëxal seen i nopp bi ñu xëyee nit ñi fekk leen ci situation boobu ñu daal koy jàmbat nabiyu bani Israël bi nga xam ne mooy woon jamono boobu biñ ko waxee mu daal di laaj seen biir laaj ko laaj ko yàlla seen borom seen borom xamal ko ne ko ñoom dañoo foog ne li def baykat bi gisuma waaye gis naa ko te du ma leen jéggal mukk ngir jëf ñaaw jooju kon war nañ koy moytu bu baax a baax. Euh, ko defee itam nit buñ ko tarbiya tarbiya xulux ya dina tax mu lewet te lewet lu baax ci jigéen la dina tax mu bañ a bari ay jàmbat parce que jàmbat yu bari da yàq sëy Abu Darda waxoon na soxnaam ne ko bul bari ay jàmbat ndax boo ko defee rek xol dafa mën a sensé ne ko fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha isajtamaha lam yalbis lam yalbisil hubba lam yalbisil hubbu yazhabu ne ko damaa gis ne jàmbat lor la te dama laa bëgg te soo ma dee lor ji ak cofeel gi ma la amal sama xol bu bu bu ñu bokkee nekk ñoom ñaar rek day mujj cofeel gi mën naa am mu dem kon del moytu njàmbat yi te li français yi naan eh, l'amour l'amour est arrosé par la confiance récolter par la tolérance maanaam ak cofeel bëggante dafa mel ne garab buñ jëmbat maanaam ak wóolunte ci lañ koy mën a arrosé li nga koy récolté boo ëllëgee it mooy tolérance tolérance mooy si xatu sadri yaatu dënn ba mën a supporter lu ne su ko defee bokk na ci li ñu war a yar jigéen ñu yar ko ci mu noppi bañ a bari wax ndax noppi dañuy wax ne sutura la te noppi itam nooflaay la te Aliyun ibnu Abi Talib waxoon na ne nit ki saa bu xelam matee waxam néew koo gis mu bari wax rek xamal na xel ma guddut am na ñaari borom xam-xam yu doon waxtaan kenn ki ne ko yow ñaata ayib nga seetlu ci nit ñi mu ne ko ayib yi may seetlu bari na ba mënees koo lim waaye li ma ci a takk xam naa mat na juróom-ñetti junni ayib yu naa ko ci nit ñi. mu ne ko ah mu ne ko ah waaye xam naa xam naa ayib boo xam ne xam naa benn melokaan boo xam ne bu ko nit ki meloo rek mu nëbb ayib yëpp mu ne ko may ban mu ne ko may mu téye aw làmmiñam kon noppi am na njariñ lool su ko defee tarbiya xaqaliya nit ki da nga koy yar ci wàllu xel yar ko ci xel mooy nga fexe ko aaral pas-pasam démbat ci xelam loo xam ne fëkk ko du yomb day xam ne bëgg mooy lan mu xam fa muy teg tànkam mooy lan su defee mu am secret parce que lu baax jigéen la lu diggam ak ndax bari na yu yu am siiwal secret ko waral su ko defee itam xel mi mooy tax mu mën a sàmmal boroom këram alalam ndax yonent bi bi muy lim jigéen ju baax ni muy mel limaa la woon na jigéen ji sàmmal borom këram alalam euh, su ko defee euh, maanaam nit ki tam boo koy rey ba mu am xel dina tax ba kenn du ko mën a influencer influencer mooy jigéen bu nekk ci këram di sëy benn xaritam bu jigéen ñëw fa nekk yow sa jëkkër ji laa war a wutal nangam nangam fekk moom xamul la jëkkëram man ak la mu tëri te loolu bakkaar la fi lislaam da koy tere jamonoy Muawiya ibn Abi Sufyan am na benn jullit bi ndaw wax abu muslim alxawlaani dafa mas a ñibbisi ci këram benn bi mu ñëwee eh, soxnaam soxnaam dafa baaxoo woon su ma sànni ñëw da koy gàttandu su mu ko daal yi accueillir ko daal bu baax tey mu ñëw defu ko mu ñëw gi soxna si ci néeg bi fay lam bi nekk ni toog ci bi mel na nu yor ay bant bi capp mel na ko jaaxle mu naan ne ko lu mu ne ko yow xaritu xaritu a nga te jege nga ko lool boo ko waxoon mu jox ñu benn mindaan bu jox ñu alal kon dina baax abu muslim daal di xam ne am na ko am am na ko fa jaar mu daal ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si ki ma yàqal jikkoom yàlla yàlla nga ma ko mbugal loolu la ñaan saxaabi yóbbi bu ñu ko ñaanee ca saasa soxna si ba dafa daal di gumba ca saasa xamee ne lim li mu yàqoon fii moo waral gumba gi dal ko mu ñëw ci abu muslim jéggalu ko ne ko ñaanal yàlla mu jéggal bi ko yàlla jéggalee ci loo ko soog a delloo ci waatal ab gisam kon nañ bàyyi xel ne képp ku dem ci dabari jàmbur influence boo xool ko ba toox yàlla te bu la ko yàlla fayut ci àddina yi alaxira dañ ko jot kon nit ñi nañ maanu te xam li a war ñu lijjanti ko te mën a lijjanti problème jàmbur euh, su ko defee itam jigéen itam buñ ko yaree war nañ koo yar indi ko ko ci mu mën a liggéey liggéeyu jigéen liggéeyu jigéen mooy lu mel ne togg ak fóot ak yu mel noonu ndax baax na ci itam wax dëgg yàlla ndax comme loolu mooy seen wàll te ñoo ko féetewoo itam te lu mënta ñàkk ci dund gi la xam niñ koy toppatoo itam da yokk seen daraja waaye du ko wàññi yar ko ci mu mën a liggéey yar ko itam ci mu mën a defar comportement ba xolu borom këram di mën a sedd ci moom ndax ci la bokk yi dox dëgg yàlla parce que an-nazaafa min al-iman te itam wala tansa nasibaka min ad-dunya te loolu ci àddina la bokk te itam nit ki jëpp jëf di lislaam diggan nga di ko jëf rek xamal na am am nga ci tuyaaba parce que tuyaaba nekkul ci jullee gu war rek mais yeneen jëf yi itam tuyaaba da ci ne dafa am benn borom xam bu boo xoon ne laysa fil islaami xaajiyaatun maadiyatun wa fa kullu amalin islamiyin maadiyin lahu janibuhu ruuxi sawaun ak kaana taaman yuukal am ma an yushrab am imraatan tunkax am bina an yuqaam am tijaaratun tudaar am masaakinu turtadaa kullu haatihi lahaa jaanibuha ar-ruuxiya maanaam lépp loo xam ne lislaam sant na ko nit ci wàllu jëfi yaram rek xamal ne ruu gi am na ci wàlla moo xam ñam ba lekk la wala soxnaam ta takk wala tabaxam bi muy tabax wala marchandise mi yor di ko jaay lépp lu mu ci jot te yàlla tax rek am na ca ru am na ca wàlla te lay xamal ne jëfi lislaam yu ne ru am na ca wàlla mooy bokk na ca Sëriñ Tuubaa bari nañu mu daal tarbiya lam lam leen daal tarbiya du ay wérdoo ko julli mais jëfi yaram lay doon te loolu ko ko seetlu gis ko euh, looloo tax nag mm, euh, jigéen ji li ko war ci wàllu ci wàllu ci wàllu jëfam wàllu fóot ak togg ak mën a mooñ yëpp baax na ci wax dëgg yàlla ndax da koy yokk rek ndax day tax am gërëmul borom gërëm te jigéen bu ko borom gërëm gërëmee yàlla gërëm ko faxay sama sawju raddi xan sawjati raddi xan xaa a bi nihmati amma isalam yarda xan xaa xan xaa abada falaysa yarda la xanaa sarmada maanaam saa bu ko borom këram gërëmee yàlla gërëm ko bu ko borom këram gërëmul nag yàlla du ko mën a gërëm mukk kon di fexe di taxaw ci lu borom këram di gërëmee itam maanaam lu amul njariñ la maanaam lu mënta ñàkk la su ko defee dafa am te bu njëkkoon lu jiitu lislaam ku tudd Xamar ibn Xaajis al-Kalbi yi dafa ñëwoon ci ku tudd xaw ibn Maxlam ash-Shaybani yi di ko ñaan doomu ju jigéen ju tudd Ummu Iyaas bi ko ñaanee ba Xawf d'accord ci may ko ko waajur wu jigéen bi nga xam ne moo jur xale bi dafa am lu mu ko doon dénk dana ko dangaa jógee ci kër gi nga juddoo xam ko jëm ci kër goo xam ne xamoo ko di bëgg jëflante ak te ci ak jeneen jëmm joo xam ne xëy na miinoo ko li ma lay dénk mooy su àggee na nekk ab jaamam bu jigéen ndax loolu mooy mën tax mu nekk sa jaam bu góor yowet su ko defee mu ne maa ngi lay dénk fukki yëf yoo xam ne na nga ko fonk bu baax fukki yëf yooyu mooy dane ko bu njëkk bi ak mu ñaareel bi mooy na nga doylu am dana nga dégg ndigalam mooy bu njëkk mu ñaareel bi bu ñetteel bi ak mu ñeenteel mooy dane ko fépp fu bëtam di tegu ci sa yaram na set fépp fu bakkanam di tegu na am xet gu neex bu juróomeel bi ak juróom ak bu juróom-benneel mooy dana ko del xam waxtu yi muy lekk xam waxtu yi muy nelaw ay xam nga nit ki sonn bëgg a nelaw nga ñëw di ko déranger wala yu mel noonu xam nga day metti wala xiif bëgg a lekk nga anam goo xam ne si daanaka day tax mu suur sax ba tey mu ne ko juróom-ñetteel ba juróom-ñeenteel mooy na nga ko sàmmal alalam dana sàmmal ko ak njabootam su ko defee juróom-ñeenteel ba fukkeel mooy dana ko bul mooy ndigalam mukk te itam da nga fexe ba bul siiwal sekkereem kon bokk na ci ref bokk na ci ñi nga xam ne mooy waral maanaam jikko yu ñaaw yi ak ñàkk topp diine gi yaatu Sénégal mooy ñàkk référence ñàkk référence euh, wala référence yi am waroon na mën a rek ñoom xamuñu leen parce que jigéen Sénégal yi ñu am te ñu ñu baax dangay dégg ñu ne soxna Fatou Isa baaxoon na wala soxna diw baaxoon na loolu rek nga ci xam waaye nag yan melo la melokaanoon ba tax ñu ne ko dafa baax doo ko xam te nit ki boo xamul doo man a roy kon ñàkk référence bokk na ci ñu tax di koy yàqu te waajur yi ci bare bari nañ war a mel meluñ ni ba doom yi war a mel war a mën moo tax léegi su boobaa la gis ca théâtre yaag la gis ca film ya lu ci ëpp ci la ñu te itam dañuy wax ne nuru ab yéefar ci ab col ak nuru ko ci aada dina la àggale ci nga nuru ko ci ay xalaat ak pas-pas te boo ko nuru ci ñaar yooyu rek ala nga sa bopp Ibnu Taymiya day wax ne innal mushabahata fi sahir turisu nawha mawaddatin wa mahabbatin wa muwalatin fil batin fa kama fa kama anna al mahabbata fil batin turisu al mushabahata fi sahir maanaam nuru nit ki ci sahir dina waral nga sopp ko maanaam di nuru nuru ci sahir dina tax nga sopp ko dina tax itam nga méngoog moom ci baatin waaye mooy nga jëm koo nuru ci baatin nga xamee ne boo ko boo ko bëggee rek ci sahir dina ko waaw ci saaxir maanaam li nga xam ne boo ko bëggee ci sa xol dina waral nga nuru ko ci saaxir ba tey boo ko dee jëm toppandoo ci saaxir itam day mujj nga nuru ko ci baatin ba tey te yent bi ne woon na man tashabbaha bi xawmin fa huwa minhum maanaam kuy jéem a toppandoo ay a bokk àtte te alxuraan dane wa man man yattabi xayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalee wa nuslihi nga xam ne si topp nga weneen yoon bu bokkut yoon wi jullit ñi jaar maanaam maanaam yóbbu nga sa bopp sawara su ko defee kon nit ki war nay bàyyi xel di roy jigéen ñu baax ñi ñu am mel na saxaabiyaat yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mel ne Xadija lu mel ne Aysa Asma Asma bint Abi Bakr nga xam ne jigéen bi jàmbaar la woon yoo xam ne jamono bi yonent bi sallallahu alayhi di gàddaay ànd ak baayam taxaw na ci am solo te boobu xale la woon roy te di Sénégal yu baax yu am ba sax am na jën jamono ji ñu toll sànkute gi am na dëgg la waaye nag bari nañu baax waaye am na am na benn benn benn jigéen ñoo xam ne ay tànneef lañ ñu yiw lañ ñu yew ñu a roy lañ itam te daanaka xale yu jigéen yu ndaw yi ci internet yi di mokkal alxuraan day bari léegi te loolu it wax dëgg yàlla lu war a mën a dalal xel la su ko defee waajur yu jigéen yi itam war nañoo yor comportement boo xam ne fii seen doom yi war nañoo mën a roy ci ñoom ndax nit ki nu doomam mel am na am na ci responsabilité bu ëllëgee alxuraan day wa naktubu ma xaddamoo wa athaarahum nit ki li ngay jëf dañ la koy bindal may itam say say asaar dañ la koy bindal te asaar yaakaar naa doom ci la bokk kon yar ko lu baax na eh, yonent bi nee na kafa bil mayi isman an yu dayyi xaman yaxut sàggan ba li la war sa njaboot nga def ko loolu doy na bàkkaar kon waajur wu jigéen na fexe ba bépp comportement bu mu bëggut ci doom doom ji bañ koo gis ci moom bañ koo gis ci moom ndax bala ngaa digle ca jëw ba pare bi sax nga dé mu dégg la nga jëw wala nga ne ko ay fenn ba pare bu ñu la woowee nga jox ko ne ko ne ko néew ma fi loolu defarul dara defe na te dañu wax naan isa kaana rabbul bayti bi tabli daariban fala talami sibyaana fii xalaa tax maanaam borom kër moom bu yoree tama di tëgg xale yi war nañu mën a fecc te itam doomu aadama yàlla ko bindee noo xam ne si li ñuy wax naan bari waa na koo gis muy dem koo xam ne si bëggut lu baax bëggut lu bon li mu bëgg daal mooy gis kenn di def dara ba mu ko ca rek kon na waajur yi defal seen comportement ba doom yi mën a roy ñoom léegi nag li ñu ciy tegaat rek mooy bu crise amee yoon wi ñu mën a jaar pour pour defar ko mooy dañuy gis rek ne ci tënk bokk na ca kilifa diine yi gën a suy seen rôle bu baax yar seen doom yi jigéen ak su ko defee waajur yi ci bopp mi tam yar seen doom te jàngal leen ndax yar ak jàng baax na trop su ko defee itam benn benn benn jigéen bi nga xam ne ñoom jàng nañ ba xam seen diine ñu jéem ci seen morom yi yóbbu leen ca gouvernement bi itam jël ci ay matukaayam lu ci ne lu baax la waaw su ko defee ndax kilifa bari bari waana lu muy def nit roy ko te ngir jàpp ne ayut xam nga xamarum na xatab daa def su ma saan aaya dara day day dajale waa këram ne leen dama tere nangam nangam ci dëkk bi léegi nag yéen nit ñi dañu roy ci ñoom dañu roy ci yéen di leen xool bu ngeen defee ñu def bu ngeen bàyyee ñu bàyyi li ma leen di xamal mooy ku ci def dara li ma war a mbugal nit ñi ñaaram laa koy mbugal comme neex nag defal su ko defee ñoom bu bu ñu ragalee rek ñëpp daal di ragal duñ ñemee def su ko defee itam xale bu jigéen bi itam su màggee ba nga xam ne nekk na mu kàllaf mu xamal boppam la mu bëgg xam la mu bañ xam li ko diineem sant mooy lan bu koy waaju itam jàngalu itam moom mu jéem xool la ko la ko war mu jéem caa parce que nit ki bi mu nekkee xale ci la ko ay waajuram waroon a digal muy julli waaye bu ñu ko defut du tee su màggee julli da koy war ba tey bu ñu ko waree jàngal te jàngaluñ ko itam du tee su màggee jàng da koy war loolu na nga tax nit ki su màggee bu xamul diineem mu jéem a farlu pour xam ko ndax wa man tadaraka alladhi qad fata min al-laqa wa hamara al-awqata bi tawbatin nasih wal iqbal ila allah fata bil kamal maanaam nit ki saa boo jógee li la faatoon nga bëgg ko tax rek yàlla dina la jàppale ba nga am ko te jamono ñu tollu jàng mi jafeetul lool xëy na ndax moyen yi bari na kase bi jàngale diine ngi fi bari téere wolof yaa ngi fi bari téere français yaa ngi fi bari rajo yi émission yi def bari na ci am solo su ko defee ni fonk yi mel noonu day am solo soo defee jigéen ji itam am farlu boppam ba lépp lu mu xamut ci diineem bu mu am complexe ci laaj ko na ko laaj ndax yonte bi ne woon na neex ma ni nisaawul ansaar lam yam naxu na alxayaawu xan an yatafaqana fi diin maanaam yonte bi ne woon jigéen ñi lansaare daal amuñ moroom ndax ñoom kersa taxut jànguñ seen diina wala laaji wuñ ko kon nit ki war naa fexe ba lu ko lu ko lu ci diineem rek mu jëm koo laaji te bu xamee itam lam xam mu jëm koo jëfee xool la ko lislaam digal mu di ko def di xool itam lam ko tere mu di ko bàyyee bañ a tàmbale boppam mooy yàlla ndax mooy yàlla day ak lëndëm la te dañoo wax ne mooy yàlla am na ñetti musiba yu ci ne yoo xam ne ci àddina la mooy benn sa digal loolu lay def jaxasoo moom même diggante waajur yi sax doonu fi woon aada am na sama mel na mbokk sama nijaay la bu ma nett ne xale da da da ak waajuram bu jigéen xamu ko xam xam xam yu ko dañoo bokkal guñu dëkk waaye néew gu ñu néew lu ñu gisee rek moo tax bu ko defee yooyu yëpp nit ñi di ci bàyyi xel bàyyi yàq bi xam naa temps bi moo ñu ko waaye am gënoon nañ am yéene bu baax a baax li am solo rek mooy jigéen gi na xool fi muy tànkam xam ki muy roy xam li ko diinam sant mu di ko def li mu ko tere mu di ko bàyyi ndax man xamila saalihan min zakar aw unsa wa huwa mu'minun fala na hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun loolu alxuraan wax maa ngi jégalu ñëpp bëggoon naa mu gën a yaatu waaye temps bi ko mayewut

moom nga ñu baaxee fii tey jii nii incha mu waaj ci jigéen ñi nga xamante ne ñooy nekk Sénégal ak ni nga xamante ne noonu la ñuy dunde seen diine muy tom bu am solo boo xamante ne yaakaar naa ne jafe yi nga xamante ne am nañu ko ci yëpp leeral nga ñu ko tey jii proposé nga nañ tamit ay solution kon nag ci turu muassasatul Wafa bi fa ko wax iman ñi ngi ñaan yàlla kattanal la ba li nga yéene liggéey ci lislaam yépp yàlla may la nga àggale ko fu kawe si ñor xam naa ne bëggoon nañu sax Serigne Saliou Mbacke mii nga xamante ne moom la àndal muy Serigne Saliou mu Serigne Moulfat Xali mu def ab taxaw seetlu ci lii sëñ bi doon waxtaane waaye nag dafa am ay mbokk yoo xamante ne dañoo sàkk woon ñu leeral leen ay laaj yoo xam ne dafa aju ci waxtaan wi te tamit li des ci waxtu yu moo tax dañuy jox Serigne Xaadim Juuf rek su ko defee mu ñëw ci laaj yi su defee sëñ bi tontu ci laaj balaa waxtu wee jot incha ñu fàttali ne incha allah suba Serigne Ousmane Mbakke mu Serigne Khalid mooy def waxtaan ci min amradil mujtama lenn ci feebar yi nga xamante ne moo dal suñu société bi loolu lañuy fas yéene di koy incha allah bu subaa kon ñu jox suñu xarit bi kaddu a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di rafet lu bu baax suñu waxtaankat bi nga xam ne moo ñu doon waxtaanal thème bu am solo bi di suñu Xaadim Mbàkke waxtaan wi am na solo lool mel na ni itam mbokk yi déglu nañ ko su ko defee euh, laaj yi bari na waaye dañ ciy jukki yenn ci ay laaj rek su ko defee mu tontu ci bokk na ci laaj yooyu euh, sëriñ bi kii nee na mi ngi laaj ba xam euh, li nga doon waxtaane sànq muy jigéen ñi ak yàqu-yàqu yi nga xamante ne moo xew léegi rawatina lu mel ni média bi muy euh, télévision bi nee na dafa am ci waxtu timis benn film boo xam ne dañ koy faral di dawal te mu doon film boo xam ne bu doy waar la te jàpp na ne luy yàq la sunu jigéen ñi nee na loolu lan nga ci laabire sunu mbokk jigéen yi nga xam ne dañ koy faral di teewlu bu baax waaw li ci rabi rek xanaa mooy doomu aadama bu ne dafa war a xam d'abord la ko dinaam sant ba pare bu ko xamee mu xool la muy jëf ak la muy bàyyi ndax nit ki film bi nga xam ne yaa ngi koy seetaan te gisoo ci sa bopp itam yaay yaay yaay jéem xool noo koy bàyyi la sa bopp parce que li bon bari na waaye nag nit ku ne yaay xam ne la sa diine may ak lan may nga jéem ko bañ tàmm ndax film bari na ñoo xam ne fii li li ko Sénégalais defoon bari na dara fi ne bari na ñoo xam ne fii ñu a bari da leen itteelul moo tax te nit ki mu itteelul mën na ko bañ a xam loolu lañ ko ciy dénk maanaam mooy bañ ko def itteem rek jéem ba xool feneen am njëriñ jéem faa sànq maanaam euh, sànq ko ci xëy na jàng alxuraan wala yeneen loo xam ne dina ko amal njëriñ ci àddinaam mu def ko mooy gën di seetaan ay film jërëjëf ci tont boobu kii itam nee na day laaj ba xam yàqute gi nga xam ne xew na léegi ci sunu jigéen yi nee na ndax seeni waajur am nañ ci part am nañ ci am nañ ci responsabilité bu rëy rëy ndax ni ma ko waxee woon léegi sa doom li nga ne bu xiifee yaa ko war a dundal bu tawatee nga war ko yóbbu hôpital am faju bu yàqoo itam te fekk sunnu ci doona bala wax am nga ci responsabilité bu rëy rëy wax naa ko léegi yent bi neewoon na kafa nit ki li la war sa njaboot boo ko defut loolu doy na bàkkaar te jëf ji doom ji di jëf même bu waajuram da ci am da ciy am da ciy am da ciy am wàll itam parce que sadaxa jaariya nit ki bu yiwee di la ñaanal nga am ci waaye bu sànkoo def leneen itam te fekk la waroon defoo ko am nga ci wàll yooyu waaw ah. jërëjëf ci tontu boobu kii nee na moom ab élève la nee na dafa am lu ñuy tuddee EPS nee na bu ñu koy def ci école ba muy xeetu tàggat yaram la nee na góor ñi ak jigéen ñi dañuy jaxasoo nee na te dafa dafay mel ni jigéen ñi yenn saa yi ci jamono yooyu dañuy sol col gu doy waar nee na moom bu boobaa naka la war a def waaw su boobaa li mu war a def mooy na xam ne lislaam daf koo aaye lu bon moom fu mu mën a am ak fu mu mën a doon lislaam da koo tere su boobaa itam mi ngi tënk ci li ko diineem digal la na ko moytu na ko ndax fekkee da ngay topp intérêt na nga nekkal wala ngay sàmm sa intérêt bay lor sa diine itam loolu baaxul jullit waru a defee bari wala jigéen ñi di doxalewu moom su ko mënee moytu moo gën loolu ko ci lislaam tam jërëjëf boobu kii itam nee na euh, parité parité nee na lu xew léegi la loo xam ne xëy na li muy yàq mën naa bari lool nee na boobaa nee na ci yàq-yàq yooyu muy yàq nee na lan nga ci laabire jigéen ñi. waaw parité de moom dama foog ne xëy na nit ñi gàtt xel xëy na wala ñi nga xam ne seen dégg-dégg foofu la toll ñooy ñoo di ci jëm waaye jigéen bu am xel xam ta bopp dégg war nga xam ne comportement bala yàlla bindi bi bindi góor gënu ko li gën mooy nga jéem a conserver sa dignité la la war nga nekk ca def ko rek parce que am na jigéen ñi baa ñoo xam ne bari na góor ñu gën fop fop fop maanaam façon bi ko yàlla bindee fexe ba remplir ñu ko point yi ko suñu borom digal mu remplir ko rek moom muy gis moom muy jéem a nuur nuur ba jigéen wala muy woote wa ay parité yooyu parce que dafa am façon wutale bu leen yàlla wutale boo xam ne si léegi am nit ki mënuñoo dem ci di di wute ci façon boobu kon nit ki jigéen mooy mu noppal boobu te penk boobu su ko di mën digal. jërëjëf ci tontu boobu euh, kii itam nee na ndax góor mën naa toog rek jàpp boppam te du seq ak jigéen ñi dara. du wax ak ñoom du dem leen teeg ñoom du jëflante ñoom ci dara nee ndax loolu mën naa ne xam nga léegi jullit moom lii uh, rolam di waxee ko mooy al muxaalata bayna rijaali wa nisaa lislaam da koo tere léegi nag nit ki xëy na comme nit ñi néew ñëpp jëflante jigéen mais dañ ne la nga xam fa nga leen di jëm dañ xool ak ñoom ci yenn wax yi ak ñoom jëflante yi. waaye te néew la bul bul bul dem ci ñoom bul def naa ñoom parce que nit foog nga am ay mbokk jigéen xëy na foog nga am soxna foog nga am ay waajur tam te jëflante bi yàlla leen bari ci àddina kon foog ngay jëflante ak ñoom waaye tekkiwul na da nga leen di bàyyi li am solo mooy nit ki nga xam fa mu yem jigéen jigéen ji dem xam fa mu yem góor dafa la tere ba am na am na am na mu ko doon salama alhamdulilah ñëw fa dafa silmaxa bi mu ñëwee bi ba umu salama ne ko da ngay àndu da ngay jóg dem mu ne ko xanaa kii ñëw du dafatel maxa mu ne ko fekkee gis léegi yow gis kon dañ ciy déggee ne jigéen itam amul droit di xool